الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wa baada assalaamu aleykum wa rahmatullahi wala sama gars yi kon mbokk jullit yu tedd yi gannaaw bu ñu sante suñu borom tabaaraka wa di ñaanal suñu yonante muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko gannaaw loolu ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi nga xam ne moom lañu ñu yàlla sant mu nekk suñu teraanga àddina ak àllaaxira ñuy ñaan jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla na tàbbi ci seen kaw ak mbooloo mu jullit fu ñu mënti nekk ci kaw suuf ñoo ngi sant suñu borom tabaraka taala ci xéewalam yu bari yi nga xam ne daf ñu ko defal te mënuñu koo lim comme ni ma ko waxee wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha yàlla nee na su ngeen xëyoon bés ngeen ne tey de suñu big ak suñu fëy la ñuy jël fas yéene compter ñu lim xéewal yi nga xam ne yàlla def ñu ko defal yàlla nee na mënu leen ko waxaat na wa ma bikum min ni'matin fa min allah yàlla nee na bépp xéewal bu àgg ci yéen rek na leen wóor na ci yàlla la jóge kon suñu boroom ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax kon ñu ngi leen di ndokkeel tamit ci weeru koor bi nga xam ne yàlla dogal nañu fekkee ko te ñaan yàlla nañu ko yàlla yombalal te nangul ñu ko waaye weeru koor bi buy dem yàlla nañu fi bàyyi ñu fekkee déwén di ndokkeel ci tàmbali gi suñu mbokk jigéen ñi suñu yaay yi ak suñu bàjjeen ak suñu tànt yi suñu sœur yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal di ñaan yàlla na yàlla dëgëral leen te sàmm leen te ñu tuddee leen waa ansaar ansaaru diin mooy gaa yu tedd yooyu nga xam ne dalaloon nañu seeni mbokk yu tedd ba yàlla wàccee loola def ko ci téereem bi kon ñooñu lañu ñu tuddee seen bopp ñu ngi ñaan yàlla na yàlla may leen taxawaayu ñooña ñooña pasteur bi ñu amoon yàlla na leen ko yàlla may dëggu gi ñooñu amoon ci seen borom yàlla na leen ko yàlla defal kon ñu ngi ci cité Aline Sow comme niñ ko aadawoo daanaka at bu ne doon nañ fi toog di def ay waxtaan daaw xëy na amoon nañu ngànt defuñu ko woon kon ñu ngi ci sant yàlla euh, présentation bi am na ci solo ndax comme conférence yi bu jeexee dañ koy war a dugal ci net bi baax na képp koo xam ne déglu ko ci net bi nga xam ne conférence bi cité Aline Sow la amoon jigéenu cité Aline Sow yu baax yi ñoo ko organisé woon kon loolu am na solo pour leeral ko incha allah fi ñuy tàmbali balaa ñuy waxee na ci thème bi jox conférencier bi mooy midi la ñu waxoon moom la ñuy woon nit ñi pour ñu tàmbali toog léegi nag une jot na incha allah ñu tàmbali conférence bi di ñaan. yàlla nañu yàlla defal ñu jeexal ko ci jàmm te comprendre li ñu jàngal fii ñu mun ko pratiquer ji ñu demee ba deux heures jot deux heures pile incha allah dañuy arrêté noddakat bi su noddee bu ñu jullee deux heures et demie wala vingt cinq dinañu tàmbaliwaat incha allah dem ba quatre heures ba quatre heures incha allah thème bi euh, bu ko defee beneen waxtu bi nga xam ne une heure de temps bi des ci tàkkusaan ñu jéem a ubbi buntu pour suñu mbokk yi koo xam ne am na looy laaj incha allah ñu ubbi buntu nga mun koo laaj ustaas bi leeralal la ci. ak tamit du ñàkk kilifa yi fi teewal ku mel ni ñoom imam nga xam ne war nañ cee yëkkati seen kàddu incha allah yooyu yëpp da ci dañ koy tënk ci une heure booba su ko defee tàkkusaan bu jotee rek ñu daal di ñaan yeewee ko ba beneen yoon bu soobee suñu borom. li ñuy def nag incha comme suñu yaayu tedd yi. yàlla def leen wërsëgal ñu am gan gan boo xam ne euh, ndongo daara la ganu alquran la yàlla wërsëgal leen mu ñëw ci seen cité bi mu bokk ci bi loolu tamit xëy na ci seen góorgóorlu la leen yàlla defal barke ba ngeen am ko kon moom la ñu wax mu ñëw mu ubbi jotaay bi ci mu jàngal ñu saar wala yenn ci aayaat yoo xam ne dañu koy fàttalikoo suñu borom la ko jotaay bi euh, mama euh, Daabo muy soxna Pambake seen soldat bi nga xam ne at bu ne dafa doon nekk fi di korwe moom la yàlla wërsëgal mu nekk soxnaam incha allah moom la ñuy jox mu ubbil ñu ak ay aayaat euh, bu ko defee ñu daal di jox oustaz mu tàmbali incha allah asalaamaaleykum Pape joxal ma ko micro bi. dama fàtte maman bi tur bi Maria Maria. ربي سبيلا màggal la sàmm la xol yi sedd na incha allah loolu xam naa ne moom wërsëgu cité Alioune Sow la incha allah kon na ngeen ko bàyyi xel xam naa ci wàllu njàngat njàngale mi war na cee mun a def ay jéego bi isnillah incha allah mbokk yi kon dañuy waaj dem ak suñu sëriñ bi nga xam ne moom lañu tànn yàlla tànnal ñu ko mu war ñoo defal ay leçon ay dars dars boo xam ne dars actualité la mbokk yi thème bi nga xam ne moom la suñu yaay yi tànn mooy jikko jikko nag tem bu rëy la bu fekkee nekkul thème bu gën a rëy bokk na ci yi gën a rëy ndax bokk na ci yi nga xam ne dafay tax nit dugg aljanna yonent saa sallam biñ ko laajee dafa wax ne li ëpp luy dugal nit aljanna nee na ñaari ñaari yi la nee na bi si jiitu mooy jikko ñaareel bi mooy ragal yàlla kon ñu gën a bëri ñuy dugal aljanna jikko moo leen di dugal aljanna ak ragal yàlla kon mbokk yi tem booba tem bu mot a traité la moom jikko mooy déterminer àdduna kon nañu bàyyi xel incha allah thème bu rëy la tànn thème bu màgg la ñu tànn nañu fexe ñu teewlu conférence bi xeraw lu ko te ñaan yàlla defal ñu dégg ak topp incha allah kon imam euh, moom yàlla def na dafa génn waxoon nañu ko depuis démb xëy na dina xaw naaji yow daa am beneen contretemps bu mu am ñu ngi koy jéggal ci absence am waaye ñoo ngi jox suñu sëriñ oustaz Saïd li moom la jox tomb bi incha allah muy al axlaaq muy jikko ci wolof même carte sax jikko la bind wolof pour mu gën a leer kon incha allah fal yatafaddal maskura aw mahjura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبور ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi ñu ngi leen di ziyaara di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan yàlla subhanahu wa taala yal nañ yàlla boole jéggal ñoo leen di ndokkeel ci weer wu màgg wi nu nekk muy weeru yërmande weeru barke weeru xéewal weeru jot sa bopp ci safara yal nañ yàlla defal loolu di ziyaare mbokk jullit yi ñu fekk ci cité bi yépp di ci jiital imam ak chef de bi ak mbooloo mi njaboot gi nekk ci seen ginnaaw lépp mu ngi ñaan buur yàlla subhanahu wa yàlla yal na yàlla sëmbërtal yërmandeem ci suñu kaw ci nangu suñu koor ak lépp lu ñu yëngatu ci weer wi su ko defee imaam Cherif jot naa junju tomb bi nga xam ne moom la soxna yi tànn pour ñu def waxtaan wi démb conférence bi ñu yendu am na benn mbokk mu ne dafa mel ne Sénégal daal moom diine ji jigéen ñi ñoo ci gën a taxaw néew na ci weeru koor wala ci lu dul weeru koor sax nga dugg ci barab gis ay baas ñu ne conférence la wala te ay jigéen jiitewuñ ko beneen bi mooy fépp foo dem ci conférence yi ñu def ñaari groupe ñu séddale baas yi séddale sées yi bu jigéen ñee njëkk a fees loolu nag góor ñi kon war nañ cee xool seen bopp waaw loolu moom ñépp a ko bokk seet diine ji daal dafa mel ni ci Ndakaaru ak kii lu ko wër jigéen ñee ci gën a sawar xaw ma góor ñi dañ naan ñun xam nañ ba pare quoi jigéen ñi ñoom ñoo xamul xëy na loolu la te pourtant nag ak bëri paa yoo xam ne xul wallaahu rek lañ mën ak bëri ci dëkk bi duma fàtte mukk eh, kër gi nga xam ne boroom kër gi danañ julli gee di jiite jabar ji daal di julli ñaari ràkk sëlmal gee ndaw si daal koy fettasu mu ne ko julli naa ko pare de ndaw si continué ñaar rakkam pare ne ko ñaata ràkk nga julli mu ne ko ñaar mu ne ko mais gee la ñuy julli mu ne ko gee ñaar la kon kooku loo koy wax ndaw si moo ko gën a xam li li ñuy julli ñaata rakk la parce que tàmmul julli aka bëri ci kër yi nag mbokk jullit yi sunu waxtaan mooy dawrul usra fil axlaq incha allah du ci génn ci axlaaq dawrul usra fil axlaaq mooy roolu famille pour tabax jikko famille yi kër yi papa yaay yi lan mooy seen taxawaay pour tabax jikko parce que tey suñ gisee dëkk bi mel nii yàqu nit ñi amatuñu kersa jom jeex ngor jeex ñuy wax lu bon ba mu dugg ci sunuy yi kër génn dugg tasaaroo ci mbedd mi dugg ci biir dëkk bi ba mbon gi yegg ci biir kilifa yi buñ toogee bay tuumaal police Sénégal drog président sax war a tukki naan na leer balaa may bouger ça veut dire que jikko yi ñoo yàqu jikko yi la Sénégal la jikko yàqu suñu toogee ba njiitum réew mi gën a mag ci àddina bi di tukki di ñu gane si te xam ne ñun ñu ngi ak problème yu dul jeex ñu ngi ni am ku problème courant xaw ma ndax fii de waaye ñun fële de ñu ngi bëgg a dee nga xam ne ñoom ñoo ñëpp doole mun nañu indil ay central électrique mu ñëw indi lu ñu ceeb indi lu ñu dugub indi lu ñu xaalis indi lu ñu tus lu dul signé leen góor jigéen légaliser leen ko ci seen pays bi su ko defee ñu dimbali leen kon jikko yi ñoo yàqu jikko yi nag su yàqoo dafa am ñu deful seen liggéey waaw dafa am ñu wàcc seen ànd dafa am ñoo xam ne la leen waroon defuñu ko lool moo tax jikko yi yàqu ab maçon buñ ko joxee terrain nii fu amul dara ñu indil ko jumtukaay yi muy tabax yépp mu teg birig yi immeuble bi commencé daanu te kenn dëkk gu fa ça veut dire que deful li mu war a def wala kon njaboot gi tey bu jàddee ba ñuy wax rekk kër yi ñoo liggéeyul te suñ ne kër yi papa yeeg yaay yi ñoo liggéeyul moo tax jikko yi yàqu ixwaan yi min al maalumi na awalu madrasa li taalimi alqiyam al axlaaqiya lu kenn dul fàtte lu kenn warta réere mooy première école bi jàngale jikko kër la école bi nit di war a njëkk a dugg pour ñu tabax jikkoom ba mu baax pour nit ki mën a nekk nit mooy kër yi la su kër gi deful liggéeyam xale boobu di génn ci kër gi su génnee rek musiba am pour ñu mën a dégg mu gën a jege man ak yéen ñooy bokk waxtaan bi su ma laajee da ngeen may tontu góor ñi laay njëkk doomu ñay ak doomu nit la ëpp ma ñëw ci jigéen ñi doomu ñay ak doomu nag ak doomu nit lu ëpp doomu nit ak doomu nag loo ëpp. jigéen daa mel ni connecté wu doomu nit ak doomu nag lu ëpp doomu nag lan moo tax ñay li muy rëy rëy rëy bu amee doom rek doom ji jóg topp ko wala. xar bu amee doom rek doom ji jóg topp ko wala. gëléem bu amee doom rek doom ji jóg topp ko ci ay minutes ah, ay secondes. nit nag lu tax bu amee doom doom ji di ko topp. question bu ngand baangoo mooy kii dañ ko war a defar balaa muy dox bu ngeen reppee ba defarul leen ko defarul leen jikkoom bu doxee rek ngeen rëccu yéen ñëpp voilà loolu mooy suñu problème dañ dul defar sunu nit ñi dañ dul defar sunu doom duñ defar sunu njaboot gi ba ñu génn nag commencé nekk ñu agressif ci biir dëkk bi ñu naan cam cam eh, na fekk ñun ñoo deful suñu liggéey kon première paire loolu moo tax lislaam bi muy wax nañ tabax kër nañ defar adduna bi dafa ne bala ñuy defar àdduna dañuy defar société mais balaa ñuy defar as société dañuy defar kër mais balaa ñuy defar kër dañuy tabax individu yi benn benn nit ñi papa ji ak yaay yi dañ leen di defar ba pare ba ñu baax ñu doog a sëy lu tax olof yi ñoo ne lu juddoo ci tàgg bu naawul jaaxali boppam ñaar ñuy naaw munu ñoo jur kuy raam waay nekk tukulóor yi ne yumma mujj baaba mujj dungel bonata kon nañuy defar individu yi yow ku góor kii balaa ngay samp kër tànnal soxna yow ku jigéen ki balaa ngay am boroom kër tànn ko yonent bi joxe lu ñuy tànne jigéen nan la ñuy tànne góor mu ne bu dee jigéen am na ñu faral di jël ci moom ñeent waaye benn bi gën am na ñoo xam ne tunkihul mar'a bi arbaa li maaliha wa li jamaaliha wa li nasabiha wa li diiniha fazfar bi zaati diin taribat yadak yonent bi nee na am ne jigéen ju rafet rek moo leen intéressé na rek jaral na leen lu nekk yenn saa sax nga dégg ko ne jar jàkka ji non yow jar ngaa toog ci furna buy boy non kii jar na jaay jàkka ji yow ah. te ngaa bàyyi jàkka ji jaay leneen boog waaye bul jaay jàkka ji mooy xale yu góor yi nga xam ne dañuy nax xale jigéen ñi rek jar ngaa toog ci furnaak jar ngaa toog ci signeel ak jar ngaa toog ci pont ak fekk yooy yëpp pour nax la rek mbokk yi mbokk yi yonent bi nee na am na koo xamante ne rafet am na koo xam ne alal alal la ci gis alal ji moo ko ci dugal waaw am na koo xam ne askan askan moo ko ci dugal pour naa am doom ju sant Saar mbaa Caam mbaa Ja am na koo xam ne nag diine moo ko intéressé yeneen bi nee na ñeent ñi ñuy xool ci ndaw si maa ngi leen di digal ci bu mujj bi fas far bizaati diin jëlal borom diine xool leen ci sunu réew kenn du leen jox ay ay misaal ci ay arab dañuy joxe misaal ci réew mi sunu boroom xam-xam yi sunu kilifa diine yi seeni wayjur yu jigéen nan lañu meloon ba ñu amee diine mel nu nu war a mel lan lañu reproduire ci biir société bi maam jaara lan la indi aadama aysa lan la indi maam faawaad wele lan la indi mooy ñoom bañ leen tànnee pour ko ak diine lan lañ ñu indil tey mooy ñoo xam ne buñ waxee ñëpp dégg buñ wootee ñëpp wuyu suñu diglee ñëpp def c'est parce que diine la woon kon yonent ba mu bàyyee jigéen ñi mu ñëw ci góor ñi mu ne yéen jigéen ñi na ngeen xool ci góor ñi ñaar comme góor ñi ñeent lañ doon xool ci yéen waaye benn bilaa laa leen digal waaye yéen jigéen ñi na ngeen xool ci góor ñi ñaar ñaar yooyu ku ko jël doo réccu ñu ne ko lan mu ne diine ak jikko iza raaytum man tardawna diinahu wa xuluqu fa zawiju la su ngeen gisee góor goo xam ne jikkoom ak diineem doy na yonent nee na ngeen dencal ko soxna ngeen may ko soxna mu denc mbokk yi xool leen yonent lan la joxe pour ñu may góor jabar ñu may ko soxna lan la yonent bi joxe mooy jikko la joxe jikko parce que lan ku amul jikko doo defar kër doo yor kër kan mooy muñ jikko borom jikko mooy mën a muñ kan mooy boot borom jikko kan mooy sonn borom jikko kan mooy taxaw borom jikko kan mooy liggéey borom jikko moo tax yonent nee na ku am jikko ju rafet am diine bu fëggee sa bunt kër booy ubbi rek na fekk ndaw si taxaw waaye xam ngeen ne tey yooyu yonent bi joxoon critères yooyu ñu doon tànnee tey ñun ñëpp ñoo fi nekk xam ne ne ñun tànnatuñu loolu tey benn julli kaata julli xam ngeen lan laa namm ci julli kaata mooy kuy julli ku dul sëlmun baax ba bu sigg xool nit bu ne woon koŋ-koŋ sa bunt kër boo ubbee danga naan lan la woon balaa muy dugg rawatina nag bu la bëggee wax mbiru jabar tey ci ñun soo ñëwee ci yenn kër yi di takk soxna dañ naan foo dëkk noo sant looy liggéey looy looy looy te am na ñoo xam ne bu ñëwee kenn du leen laaj fooy liggéey de bu tuwaab bi na woon cëpp jóge Europe ñëw ñëw ne la bon sa doom bu jigéen bi laa bëgg doo ko ne fooy liggéeyee te xamoo lu muy liggéey Europe xamoo lu mu nekkee da ngay jël may ana waa dem waaw yenn saa yi sax paa bi bëgg a bañ mais maire bi ne ko gis nga da sonn rek boo ko takkut ma yóbbu ci nijaayam ñu takk ko ndax bu ñu gis suñu sutura suñu taraanga nga bëgg ñu koo xañ gis kon bu kenn fàtte ne jikko mooy àdduna tàmm ngeen dégg ci wal fajiri ñu woy woy bi ba mu sàppi ak a neexoon ni ñu koy tegee nit ñi dégg ko innamal umamu al axlaaqu ma baqiyat fa inhum zahabu axlaaquhum zahabu ñu ne jikko suñ koy wax ci xeet yi rek suñuy wax xeet rek nañu fekk seen jikko baax waaye xeet woo xam ne seen jikko baaxul waaleykum salaam wa rahmatullah xeet woo xamante ne seen jikko baaxul xeet boo mënut a baax cheikhana jazakallah jazakallah jazakallah kon min al maalumi an al madrasa li taalimi al qiyam al axlaqiya yadxuluha al insan hiya école bi nit di dugg di inscrire di war a jàng lu baax di war a jàng jikko ju baax mooy kër mooy kër su xale bi juddoo ci kër gi ñoo fekk baayam nekk ku yiw jikko ji baax yaayam nekk ku yiw jikkoom baax xale boobu mënul fay changer parce que ci lu baax lañ ko nampatal lu baax lañ ko jàngal fa kasirun min al usas al axlaaqiya min al usus al axlaaqiya tanmu fi waaqi l insaan hunaka li gën a rëy li ñuy sampe nit di ko ngembe muy dem ñu koy wax muy dégg ci kër lay jóge ko yaay mënul xëy ne doom ji toogal mu toog papa ji toog ñu jàkkaarlook doom ji ñu ne ko est-ce que mbirum sàngam mës nga coo gis ñun ñu koy def est-ce que barabu sàngam ñun mas nga ñu fa dégg xaale boobu xëy dafa delluwaat wala muy waxaat wax jooju munul nekk kon cummikaay bi nit di baaxee pour jikkoom baax cummikaay boobu wala départ pour jikkoom baax boobu mooy kër boroom xam-xam yaa ngi nettali keroog bi maam jaara Buso ñu koy muur mu war a génn koy wër juróom dem dugg néegu sëyam biñ ko muuree ba ñëpp wax ba pare biñ ko ne yow yaa war a wax de dafa ne ne jox leen ma kaamil ñu jox ko kaamilu Qur'an mu ubbi rek daa di ubbi suratul ahzab mu dajeeg aaya bu naan aaya bu yàlla naan maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa xaatama nabiyin mu ne ah lii de ma jaaxaloon comme aaya bi dane yonent bi mu tëj yonent yi fii moom mënatuma fee wax dara comme yonent bi moo tëj yonent yi naa ci yàlla bu muhammad tëjul woon yonent yi kon yonent bi mujj ci xeet bi man dinaa ko jur bi mu ubbee aaya boobu loolu la wax nit ñi su yàlla waxul woon tëj na buntu gi nubuwa ci muhammad kon ma wax leen ne man yonent bi nar a judduwaat maa koy yóbbu lu tax ndaw su mën a wax loolu mbokk yi c'est parce que dañ ko préparé ba keroog bi ñu koy yóbbu muy sëy mu mun a wax wax ju jooju su yàlla waxul woon ne yonent mooy yonent bu mujj man dinaa jur yonent bu mujj jël leen Fawad Wele dégg nañ El Hadji Omar Fouti. moom soxna si mu jël alalam yépp jënd ko ay sër teg ko ci mbaam mbaam moomu na dem yóbbu bagage ci El Hadji pour El Hadji Omar ñaanal ko na am doom ju baax xoolal ñii ni ñu meloon kon lii moo tax ñoom ña ñu génne ñépp mën a nekk nit yu baax kon kër mbokk yi mooy première paire mooy première cummikaay bu nit di summee koo doog a génn keroog ba saxaaba bu mag ba asma doomam ji ba muy xeexal ak Yezid lan la ko wax yaay damay ragal bu ma demee ñu rey ma buñ ma reyee nga tiim ma day metti te xam naa ne waa ji saay saay la boo xam ne bu ma reyee dina ma def lu metti ci sama yaram pour mu woo pour nga ñëw xool te boo ma xoolee doo mën a maîtriser wu yaay ji dane doom ji demal xar buñ ko reyee ba pare di ko fees dootu ko yëg demal bu dee yaa nekk ci dëgg demal allahu akbar gis nga moo tax doom yaay ndey ak bàyyi dafa am lu rëy luñ ciy def saxaaba bi génn dem waa ji daal di koy jàpp daal di koy rey daal di koy christifié ci kaw kaaba gi ci kaw kaaba gi laa xam ne kaaba gi ñuy jullee tey bi mu ko rey ba pare foofu la ko wékk daan ne wol leen ma yaayam ñu wooy asma doomu abu abubakar mu ñëw mu ne ko xoolal sa doom ni ma ko def mu ne ko yàq nga àddunaam dina yàq sa àllaaxira yàq nga àddunaam parce que faatu na waaye dina yàq sa àllaaxira parce que doo texe parce kii nga rey doo xam nga ne doo texe jikko mënul baax lu dul ndey ak baay baax xale bi doog a juddu doog baax ixwatal iman fal muhit assalim wal mulawwas lil usra lahu al amiq fi siyaarati suluk al axlaaqi mbokk jullit bu sain environnement bu baax nuróowul ak environnement bu bon sunu kër yi tey su tiwa duus yi balloon di toj koñ yi foo tourné gis tiwa yi cité bi nu muy mel day neex a dugg wala koo ne bismillah mu ne la macha allah baax na parce que en soo gisee mu mel nii mooy environnement bi moo seey moo tax tey ngeen ñëw def conférence bi fii jarul def dara parce que dafa set. famille bu set doom yu set ñoo fay génn ndey ak baay yu seen jikko baax doom yu baax lañuy ñuy jur waaye bu fekkee ne li wër famille boobu dafa takk dafa lëndëm dafa salte dafa tilim doom yi génn ci kër googu mënuñoo seen jikko mënta baax loolu moo tax yàlla bëgg nit bala muy samp kër mu xool këram gi fu mu koy tabax fondement bi fu mu koy teg benn waaye dafa am doom ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ko yaral ma ko yonent bi ne ko yéex na yéex na kii yéex nañ ko yar mu amaat doom bi ko tuddee ba pare mu ne kii tey lañ ko tudd yóbbul ma ko nga yar ko yonent bi ne ko yéex nga mu amaat doom ci bis bi mu yenu ko yóbbu ci yonent bi yéen ne ko nee naa la da yéex mu ne ko ñetti yoon damaa yéex kenn ki une semaine la am ci tuddam kenn ki ci bisu tudd bi kii tey la juddu waaw loolu nu mun nekkee mu ne ko balaa ñuy juddu lan leen war a yar balaa ñuy juddu mu loolu nu mu nekkee mu ne nga tànnal leen yaay nga tànnal leen yaay nga tànnal leen baay kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax mbokk jullit yi keppaar gu set gu féex fu dal lu fa nekk day baax waaye environnement bu ti bu tilim ñaar ñoo xam ne gëmuñu dara soo gisee ñu war a sonn pour defar suñuy doom mooy xoolal tey ci France dañoo légaliser góor jigéen dama leen di laaj di leen laajal yàlla te dañoo woor ñaari góor jigéen bu ñu yaree xale bu góor lu muy nekk kan moo may tontu ndax am na ci biir baas bi ku may tontu ñaari góor jigéen bu nu yaree benn xale adopté ko ne seen doom la xale boobu lu ñu koy yar góor jigéen kooku juddu nekk góor jigéen téeméeri couple bu ñu yaree téeméeri xale société boobu fu mu jëm te loolu la ñu bëgg a def de te xam ngeen ne yàgg-yàgg Afrique fa lañ jëm parce que Banque mondiale Nations Unies ñoo yor alal ji te chaque jour dañuy woo président africain yi naan leen ku légaliser wul góor jigéen kenn du la dimbali fonds yi doo ci jot. parce que pourquoi parce que ONG yu mag yooyu yëpp ay góor jigéen ñoo ko jiite. te Sénégal yàlla lim ñu nattoo mooy fi mu nekk nii góor jigéen gi dafa nekk ci gouvernement bi nekk ci kër xalifa diine yi Serigne Bara balaa muy génn àdduna sunu benn njiit bu tudd Imam Massamba Diop bu jiite ONG Jamra. ànd ak ay kilifa yor ay document moo ñëw ba ci moom ne ko sëriñ bi liste bii may yor yépp ci gouvernement bi lañ nekk bii ci kër diine yi lañ nekk ñépp ay góor jigéen lañ suñ koy wax tey nga gis kër yu tas buñ koy wax nga gis ku xaru li nga gis doom joo xam ne day ñëw taxaw seen kër ne lii lan la ñu ne ko sa baay góor jigéen la mu dóor boppam bal loolu moo léegi nag société bu mel noonu est-ce que nit ñi jarul ñu taxaw est-ce que jarul ñu xool ñun est-ce que Sénégal yoon bi mu doon jaar est-ce que jàdduñu gis ngeen tey ni ñu yombale alal ji ni ñu ko yombalee wala làmb ji te pourtant nit ñi xam nañ ne làmb ji alal bu lewul la benn promoteur ngi ci kaso bi kenn ki daw na génn Sénégal pourquoi duñ ko arrêté c'est parce que dafa am ñu nekk ci ginnaaw mbirum góor jigéen lu tax duñ ci wax parce que dafa am ñu nekk ci ginnaaw caay-caay gi ñu indi ci dëkk bi yëpp parce que lu tax duñ ko arrêté mooy dafa am ñu nekk ci ginnaaw léegi nag loolu ñun lan la ñuy jural mooy da nekk fii benn wàllu yu bu góor ak bu jigéen ngeen nekk ci jàkk ji di julli guddeeg bëccëg seen doom day xëy rek ngeen dégg ci moom musiba ñu lan la doomu diw ta nekk ba nga xëy gis caabi féeti ko ginnaaw nga naan ñu naan la ay waay ñun de dañoo am mbetteel déedéet du mbetteel de parce que lu bon luy walangaan di dem ndox bu jógoon fële di walangaan di ñëw sikki nekk ci ni ñu ñu toog fii duñ fi toog daf ñu fi daf ñu fi fekk si parce que dañoo gis lu bon di ñëw kenn waxul tiyo bi daa bënn fële di labal ay kër waa koñ bi toog naan waa koñ boobu la ñun suñu yoon nekku ci mu feesal koñ boobu nag léegi fu mu jëm lu bon buñ ko gisee muy walangaan di ñëw ñëpp ji war a jóg xaw suñ ko freinéwul ci sunu biir kër yi la jëm te tey loolu moo am ci Sénégal soo xoolee programme télé beeg rajo bi amul lu baax yéen a ngi ni toog wax leen ma bañ nañ ko sax ba bu ngeen di ndogu au lieu ñu tegal leen alquran ak waaraate lu leen di tegal bu ngeen di ndogu ay ay non te xoolal waxtu boobu lan la yonent bi wax heure bi mooy heure nangu ñaan yéen ñi wooroon ba ngoon heure bi bu ngeen di ñaan yàlla di ko nangu mais doo ko tal ndax yaa ngi toog waa seetaan yu ñàkk fayda yoo xam ne kenn xamul fu mu jëm toog di xool yoo xam ne amul bopp amul génn ah ñooñu nga xam ne kenn ku ci nekk ay 25 mille 50 mille lañ koy fay après ci loolu mu def sketch boobu su xoolee lim perte yonent bi ne du'a us-sa'im mustajab lis-sa'imi da'watan ki ñaan ki woor ba ngoon am na ñaan goo xam ne heure bu muy dog kenn du ko delloo xoolal heure boobu Sénégal kenn du tala ñaan ñu ngi toog ci kanamu appareil télévision yi di xootaan ay escas yu ñàkk fulla yu amul bopp amul genn il faut ñu delloo si bopp su suñu bopp suñu xel il faut suñu xel yi ñu delloo si ko suñu bopp ñu toog xalaat xam ne ñun ay nit lañ ñii fu ñu bëgg a jëmale fan la bu la benn waaye di yóbbu di yóbbu di yóbbu di yóbbu kenn dafa am da doon tukki benn waaye danoon doon tukki borom alal la woon commerçant muy tukki mu ne cëpp rek ci àll bi rek fi mu daan jaar rek mu fekk benn waay toog bi mu fekkee waa waa ji ne ko foo jëm mu ne dëkku sàngam laa jëm waa ji ne ko mais yow lu tax nga dem jëkk lu tax nga jëm dëkku sàngam di jaar nii mu ne ko ah man ñaar fukki at a ngi nii fii laay jaar mu ne ko yoon bi gaawul ñu bëgg wax mooy kuy dox boo xamatoo foo ñëm da ngay da ngay laajte wa da nga delluwaat mais balaa ngay delluwaat war ngaa laajte mane ci misaal boobu waa ji da doon tukki tàmmoon jaar benn yoon moom kenn mu ñëw benn bis mu fekk foofu mu doon jaar am ku fa toog lu mu nuyoo waa ji waa ji ne ko foo jëm mu ne ko dëkk sàngam waa ji ne ko waaw tax nga ja ngay jëm dëkk jaar nii mu ne ko fii laa daan jaar mu ne ko fii moo gën a gaaw et sax dama doon ut ku ma yoon bi moo tax di xaar nan ma wan la yoon bi gën a gaaw pour nga ah, ji ne ko dem ñoom ñaar ñu ànd ñu dox lu yàgg loo xam ne waa ji daanaka da ko doon dox tuuti rek yéeg egguñu mu ne ko waa yow yow fi nga ma jaaral dafa sori mu ne ko déedéet des na tuuti léegi ñu egg ñu doxaat lu toll noonu mu ne waa ji eh, mu jékki-jékki rek gis ay bopp gëléem yu dee ay yax mu jékki-jékki gis ay yaxu nit mu xool waaju ji waa ne ko balaa ma lay bàyyi nga mel nii ah, kon mu xam ne waa ji daf ko dévier daf ko jàddal beneen yoon mu ne ko waa yow lu tax nga def ma nii foo ma jëme nii mu ne ko ñi ngay gis ñoom maa leen rey lii mooy seeni yax gëléem yu ñu waroon yii mooy seeni yax ñoom mu ne ko jëlal sama alal nga bàyyi ma mu ne ko déedéet alal ji moom maa ko moom mu léegi yow sa bakkan bi la ñuy négocier mais alal ji moom gëléem gi ak li mu war moom maa ko yor mu ne ko déedéet jëlal man dama am njaboot jëlal lii nga bàyyi ma daw mu ne ko boo demee dëkk ba danga balaa fukki waxtu suñ ma dabee ci àll bi jàpp ma loolu moo tax man du leen baal yéen ñi may jàpp parce que ku ma ci baal boo demee ci dëkk ba da ngay wax li xew dama ma rek dama lay rey de na ko waa léegi kon boog bala nga may rey bàyyi ma ma julli ñaari ràkka boog ndax sama borom dugal ma aljanna mu ne ko loolu bi bu la neexee mu ne ko dama nga jël sa ndox waaye jël ndox mi jàpp jàpp mu rafet daal di lal sijaadaam daal di julli ñaar rakk dernier sujootam mu ne yaa Waduud yaa Waduud yaa Waduud yaa zil arshil majid yaa faalan lima yurid nasaluka bi wajhika alladi la yuram وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك أن تغشني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني waa ji daal di sigi taaya daal di mu ne ko pare nga mu ne waaw xaaral mu ñëw yeew la mu ñëw rek yeew tànk yi yeew loxo yi dem di jëli jaasi yi mu dékku ne bu ko rey mu gës non kan mooy wax fii bu ko rey mu jege siwaat mu dégg ku ne bu ko rey mu ne waay mu ñëw ne day rey rek am ku taxaw ci kanam ponkal mu rey daadi koy bitti loxo mu dali fële daal di faatu waaye jël jaasi yi bi ñëw tekki waa ji mu ne ko yow la kan mu ne ko bi nga ñaanee ñaan gi malaaka yi ci asamaan yëpp dañoo sujjóot ci kanamu borom bi malaaka yi bu nekk du ñaan yàlla na na dew sëbe la man la yàlla jox ndigal naa la sëbe mu ne première bu ko rey bi damaa tiit ba ci kaw asamaan bi laa ko waxee ci arsh ñaareel bi maa ngi deux asamaan bi ñetteel bi laa taxaw fii yàlla nee na am man yujibul mutatarra iza daa wa yaksifu suu ana kuy woo yàlla subhanahu woote duma la wuyu iza saalaka ibadi anni fa inni qarib ujibu daawata daa iza daa yàlla nee na damaa jege ba ku ma woo ma wuyu la kon mbokk yi loolu benn prof ndoll rek bu ñu doon wane ku dox ba xamatoo foo jëm mooy da delluwaat mbaa nga laajte te fi mu nekk nii ñun Sénégal ñu ngi dem rek de ñoo ngi gën a xuus yoon wu bon wi di dem léegi dara bonatul lépp lu nit daan am kersa démb di ko rusa def tey amul problème amul problème na xaalis bi ñëw rek démb su xale bu jigéen daan ñëw indi portable bu mel nii ne papa yaay dañ naan ko foo ko jële tey dañ naan utal ma bu mel nii utal ma ci utal ma ci benn chauffeur taxi nee na ma ci oto yi may faral di jël ñu may yóbbu ci conférence yi mu ne ma dafa am xale bu jigéen bu ma bokkal koñ buy defi lu bon day jaay boppam yaay ji day dugg ci kanamu oto bi mu nekk ci ginnaaw pour yaay ji day masqué buy génn koñ bi waaw bu ko oto bi di jël si moog yaay ji ñooy ànd bu ñu demee téeméeri mètre yaay ji wàcc moom mu dem dafa jëndal yaay ji portable bu demee ba guddi bay tëdd si day bife yaay ji allo maman mu ne ko yi mu ne ko maa ngi bi yaay ji day ubbi buntu kër gi balaa muy yegg si fu ñu jëm kon jikko yi du baax parce kër yi ñoo baaxul su kër yi baaxee rek. ñi ci mbedd mi dañuy baax parce que ñi ci mbedd mi ci biir kër yi lañ génnee kon pour ñu defar dëkk bi pour ñu defar koñ bi pour ñu defar cité yi foog ñu defar kër yi pour ñu defar kër yi foog ñu defar borom kër yi ndax faaqidu shay laa yuti ku amul doo maye soo gisee waa bi di maye dafa am soo gisee waa doom yi mën a baax mooy jikkoom moo baax moom waa ji loolu moo tax doomam yi démb da daal wax nit defal li mun ne la man du def loolu lii du ma ko mus a def lu tax parce que ñun xamuñu lii tey kan ngay wax defal li ba du ko def ba ci xale yi ndaw yi da wax defal li ñu ne ñu sama papa du def loolu sama yaay du def lii waaw kon yéen samay mbokk jullit nañu xam ne départ bi daal ci kër yi la lahu al asar al amiq fi siyaaqati suluk al axlaaqi kër yi ñoo yor liggéey bu diis bi ñoom ñooy defar comportement yi ak jikko yi comportement yi ak jikko yi ñoo koy defar dafa am benn waay bu gane ci kër sang ci duus bi génn woddoo sarbet benn xale xool ko ba caag ne ko sama papa du def lii sama papa bu génn ci duus bi du woddoo sarbet ngan gi daal daw dugg biir néegam mais xale boobu xoola xale boobu ci liñ ko yar imaginez pas boo xamante ne moom bu génnee day waddoo sarbet maire bi teñu xale yi di leen gisee noonu mais kersa alxayaa min al iman am naa benn élève boo xamante wallahi papa yi daan liggéey wàcc rek ñoo sol kilot ne faax to xale bu jigéen bi jàng la ko wax ba caag ne ko waa papa man sa ne ko suur saa bi ni ko waa mii papa yow daal mu daal dem ut benn caayam ni ko léegi nag mu ne ko wax léegi moom ça va la jikko yu baax yi ñun ñoo koy jàngale bu ñu ko jàngalee xale yi jël ko waaye bu fekkente ne kër gi xale bi dafa gis te xale dafa bëgg lu mu ku mu toppandoo xale dafa bëgg ku mu toppandoo te tey xale yi ñoom dañoo am problème amuñu ñu ñu toppandoo léegi moo tax bu ñu gisee mbër yi watu ñu watu bu ñu gisee lu ñu gis def ko def ñu def ko lu télé bi génne rek xale yi def ko xale yaa ngi ni too te parce que xale yi amatuñu papa ju ñu toppandoo amatuñu yaay ju ñu toppandoo xale yi jigéen ñi ñan ñoo leen di won lu ñuy sol tele bi télé bi lañuy xool ki génn ci tele bi lu mu wax ñu wax lu mu sol ñu sol nu mu léttu ñu léttoo noonu waaw xale bi day day am problème mbokk yi lil afraadil usar ñeel na individu yi nga xam ne ñoom ñooy individu famille yi liggéey bu rëy rëy liggéey bu boo xam ne kenn xamul nu mu toll inna ala al mustawa al axlaq al xasan wa sayia fal xajar al asaasi lil fi waaqi al insan yudaw hunaak jikko ju rafet ji ñuy wax fu mu mën a toll ci màggaay ak rëy jikko ju rafet comportement bu set premier paire bi fondement bi mooy ci kër gi la pour jikko ji baax wala fi nee nañ wax ma ñan ngay àndal ñu wax la yow yaay kan wax ñu ñan ngay àndal ñu wax la yow yaay kan lu tax loolu mooy booy ànd ñu baax si ku nekk ci ne dangay baax loolu moo tax ñu ne dee leen nuru nuru lu ñu baax ñi tashabbahu in lam takunu mislahum fa inna tashabbuhu bil karimi falahum yonti yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla yónnee dafa ñëw ne innama bu istu li utammima makaarimal axlaaq yàllaa ma yónni pour ma ñëw mottali jikko yu rafet yi benn waaye fekk na yonent bi toog mu ñëw ci kanamu yonent bi ne ko yaa muhammad maddiin yow muhammad bu ngeen déggatee ñu ne Muhammad da ngeen di wax sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na ñi gën a nay ci nit ñi mooy kii dégg Muhammad te du wax sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ci weeru koor ñaanal na ñetti nit dugg safara kenn ki lan la dafa dégg ñu ne Muhammad te waxul sallallahu alayhi wa sallam kon su ngeen déggatee ñuy wax Muhammad wax leen sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wasalaam waa ji fekk na ko mu toog waa ji ñëw ci kanamam ne ko damaa am laaj bu may laaj yonent bi ne ko luy sa laaj mu ne ko mat diin lan mooy diine diine ji ñuy dund lan la dëgg-dëgg yonent bi ne ko xusnul xulq mooy jikko ju rafet waa ji daal di génn ñëw ci ginnaaw yonent bi teg ko loxoom ci mbagg bi yonent bi geestu muy même waa ji mu ne ko lan la mu ne ko mat lan mooy diine mu ne ko ad diin xusnul xulq diine mooy nga rafet jikko waa ji génnaat ñëw ci porte ndeyjoor bi ñëw laal mbagg yonente bi yonente bi xoolaat ko muy même personne lan la mu ne ko luy diine mu ne ko diine mooy nga rafet jikko waa ji ñëwaat càmmoñ laajaat laaj bi yonente bi tontuwaat ko même tontu bi mu bëggee jóg yonente bi ko jàpp mu toog yonente ne ko innama bu istu li utammima makaarimal axlaq yàllaa ma yónni pour ma mottali jikko yu rafet yi yàlla yonenti mu yónni yëpp sato bi ñëw pour tabax ko ci kaw suuf mooy jikko ju rafet ku ñëw dafa ñëw def ci birigam yonent yëpp seen mission mooy tabax nit pour jikkoom baax pour jikkoom rafet pour nit xam ne mook rabu àll du ñu benn xoolal yàlla lan la wax ci Qur'an wala qad ba bani aadama doomu aadama dama koo teral doomu aadama ak rab waruñu nuroo ndax nit yàlla daf ko màggal yàlla wax na malaaka sax mu sujjóotal nit usjudu li aadam ndax teral bu mu teral nit tey nit bu demee ba nuroog rabu àll bu nit tolloo laa wax vingt-et-unième nit moog rabu àll ñoo nuroo tey lépp rabu àll lu muy def nit a koy def xar moo moom xar moo moom wala ginaar moo moom ci biir kaaf nga gis séq bu góor bi di war séq bu góor bi kuy mi di war kuy kuyu nag bi di war kuyu nag loolu bu ko ji bu ko nit defee def yaramu neen di warum réew te foo yegg si ñu ne est-ce que ak rafet ak rafet fas la jig yéen a ngi may dégg may def yaramu neen te foo yegg si ñu ne ak rafet loolu naar bu góor la fas moo dul sol yére ñu fuddan geen gi fuddan tànk yi fuddan jëbi fu mu yegg ñu ne ak rafet te solul tubéy solul mbubu tey bu ko ci nit toppandoowee ñàkk jikkoo tax ñàkk jikko benn waaye daf ñu doon wax ne xam ngeen kaña kaña yéen waa cité Aliou Sow xam ngeen kaña tontu leen ma de maire yi xam ngeen kaña kaña am na fi am na ci seen ciné bi bëri na fi waaw lu tax du génn bëccëg lu tax ñëwul ci conférence bi xam ngeen lu tax kaña du génn bëccëg parce que jikko ji baaxul fu ñu ko gis bëccëg dóor mu dee jikko jee baaxul loolu moo tax gis nga ni gën a yées ci nit ñi borom jikko yu bon yi duñ génn bëccëg bu direct heure bi ñu ngi nelaw bu jant bi sooyee ñu takk seeni tubi ak seeni daal dan leen yàlla musal wa fil hadis yonent bi alayhi salaatu wax na waqad warada fi lhadis al islamiya taabirat latifa wa daqiqa jiddan fi hadha al majal ila qismin minha suñu xoolee njàngale yonent alayhi salaatu wasalaam ci ay hadis yu mu jàngale yu baree bari am na ci yu jublu ci wàllu tabax jikko wala genn wàll gi yëpp ci loolu lay wax jàngeen ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na husnul axlaaq burhaanu karamil araq husnul axlaaq burhaanu karamil araq yonent bi nee na jikko ju rafet mooy wone der bu set sidit bu set bépp kër boo xam ne seen jikko dafa baax ku fa jël soxna walla ku fa am boroom kër famille boobu seen sidit lan lay def day roogalaat ci lu baax kër gu nit ñu baax ku fa am jabar lan nga am jabar ju baax kër gu góor ñi baax ku fa sëy si lan nga am jëkkër ju baax dëkk bu nit ñi baax ku fa ñëw baax rek nga fay fekk loolu fan ngeen di jële misaal bi mooy ci Omar ibnul Xattaab keroog ba mu génnee muy espionné dëkk bi di xool ñan ñooy jubal ak ñan ñooy jàdd mu ñëw dégg benn kër yaay ji ak doom ji di werante yaay jaa ngi naan doom ji nañu nañu njar soow mi ndax bénéfice bi yokk nanu njar soow mi ndax bénéfice bi yokk incha allah qissa bi ñu arrêté ko ba ñu nodd ba pare julli suñ ñëwaatee ñu eggali ko incha comme ni ñu ko waxee ci waxamoon ci tàmbali gi thème euh, bu am solo la nekk di traité ñu jëm cee bàyyi suñu thème bu ko suñu ñibbee ñu mun koo jëfe ji ndax yàlla defal ñu tawfeex kon isaan yal na yàlla yàlla dënnam leeral kàddoom ba mu mun jottali incha allah conférence moom bëgg a jottali salaamaaleykum. alhamdulilah mbokk yi bala ñuy tàmbali waat tomb bi ñu tolloon fokk ñu gërëm waa ansaar wax dëgg yàlla jigéen ñi mobilisé nañ ñëw nañ bu baax a baax a baax a baax man kay góor ñi laa gisul. ah paa yi ñooy togg ndogu yi. ah gis nga leen ah, ah ñëw nañ ah? ah, waaw ngeen waaw kon alhamdulilah yaakaar ne yéen ci kër yi di togg ndogu yi comme parité la ñu wateel kon ñu ne ñu ngi ci ginnaaw ñëw nañ dégg ngi tolloon ci Omar ibnul Xattaab pour wax leen ne xusnul axlaaq burhaanu karamil araq yonent bi ne képp ku bëgg am jikko ju baax ci say doom demal nga fekk jigéen ju baax nga denc ko képp ku bëgg am ay doom yu baax demal nga fekk boroom kër gu baax mu denc la loolu Omar bi mu koy jàngal nit ñi Omar day daan def bu guddi jotee comme moo jiite nit ñi du tëdd tey rek nga gis ku jiite nit ñi guddi jot nga tëdd loolu borom kër yi sax dañ koy def da ngay dégg paa boo xam ne day reer rek ñu ne paa bi léemu na de tëdd na xale yi léemu génn wala ñeneen léemu fekk si leen bu kër gi tas góor gi du jóg parce que nee nañ léemu na ba pare loolu musiba la maanaam yow waroon nekk kilifa ñu dénk la njaboot ba pare nga leen di njëkk a tëdd soo njëkkee tëdd sa njaboot ñoom fuñ jëm est-ce que xam nga fan lañ jëm est-ce que xam nga kan moo leen di fekk si Omar moom daawul tëdd guddi benn bis mu jaar ci mbedd mi di xool njaboot gi mu dégg benn kër yaay ak doom di fa werante parce que yaay ji jaaykatu soow la te soow mi muy jaay alhamdulilah day jar saa yu génnee pan bi pan bi du jël siwaat léegi nag yaay ji seytaane jàpp na ko mu ne doom ji paan bi comme saa yu ñu demee day jeex nañ ko njar ba mu nekkee ñaari paan maanaam soow mi nañ ci sotti ndox ba mu xormet mu nekk ñaari paan ndax bénéfice bi gën a bëri ah doom ji ne ko yaay man loolu duma ko def mu ne lu tax doo ko def da nga dëgër bopp comme mère yi ni ñuy def seen doom rek su ma la santee nga bañ maay sa yaay nangam ak nangam wat xale bi ne yaay loolu duma ko def parce que Omar njiitu jullit ñi daf koy tere loolu baaxul mu ne ko Omar bi ne ko bu nekkul yàlla mi moom Omar mi ngi fi Omar a ngi taxaw di dénk xam nga Omar nu mu def bi fajar jotee dafa yónnee ci kër googu ne wool leen ma yaay ji ak doom ji bi ñu taxawee ci kanamam Omar daal di woo doomam yu góor yi ne leen xale bi bu ngeen ko takkul ma takk ko da ngeen wax ci na bu ngeen ko dencul soxna ngeen ñaan ko way juróom bi ñu may leen ko ngeen denc man léegi ma jóg ñaan ko yaayam mu may ma ko lan moo tax Omar wax loolu c'est parce que dafa gis xale bu jigéen bi dafa jub gis ngeen xale boobu bi Omar soññee doomam yooyu ba kenn ci doom yi jóg denc xale bu jigéen boobu ci la Omar ibnu Abdul Aziz juddoo xam ngeen kan mooy Omar ibnu Abdul Aziz mooy ki nga xam ne ci jamonoom bi mu jiitee jullit ñi till yi ak xar yi ñoo doon lekkandoo ci benn àll till yi boobu till daawul fàdd xar ndax njubam bi mu jub parce que lan parce que maamam bu jigéen boobu dafa juboon benn pël nee na keroog bi may sàmm ba gis till bi fàdd xar mi ma xam ne am na lu xew dafa ñibbi fekk ñu coup président bi daal di koy rey gis ngeen pour nit ñi bu ñu leen yaree ci mbaax ba ñu am jikko yu baax wa binaan alayhi fa inna al usar al fadila galiban ma taqaddama lil mujtama afradan mutamayiz ala al mustawa al al xasan mbokk yi bu ñu fondee kër ba mu baax kër googu su baaxee rek day jox société bi fruit bu baax garab gi ñu samp ci gox bi ci tool bi ci kër gi ci buntu kër gi garab googu ñu koy toppatoo ba mu meññ garab googu lan la indil waa kër gi ay doom yu baax ñu koy jëriñoo kër gi bu ñu yaree xale yi ba ñu baax rek xam ngeen société bi lan lay am mooy société day am ay membres yu baax parce que ñi nekk ci biir kër yi ñoom ñooy mujj dem di jëriñ société bi kon bu contraire bi amee aussi noonu la kër gi bu fekkee dañoo seetaan tey cité Aliou Sow am nay agresseur wala amul agresseur tontu leen ma ay agresseur a ngi fi wala nekkuñu bi bu ngeen wàccee croisement bi fii diggante bi ngeen di ñëw di ngeen tiit wala du ngeen tiit da ngeen tiit du ngeen di tiit ay kaña ngeen di ragal ay jinax ay xar. temps yii agresseurs yi ay yor-yor lañ fi doon ñëw. temps yii ay yor-yor lañ fi doon ñëw. yow yaay scooter di këfaate ah. ok dama ne nañ delluwaat tuuti fii ñu toog nii rek environnement bi li ñu jege jàkka ji pourquoi bunt yi ak giri yi ñu def ko nii. ñu def ci weñ def ci ay lépp weñ la kër yi lu tax lépp sécurité weñ yenn saa yi sa nga gis waa ji du yem ci weñ mais kër gi miir bi def ci def ay xottu bu teel wala mu def ci ay weñ yoo xam ne ku ci dëgg rek dem laa bi siina ba pare doyul mu tëdd di nelaw ak góor gu gàtt gi douze coups loolu yëpp lu ko waral est-ce que ay xara tax est-ce que ay béye tax pour bu xar yi tëwee miir bi mu dóor leen bal lu tax ay nit parce que xam nga tax nit ñooñu mel noonu parce que seen jikko mooy yàqu parce que ñooñu préparé wuñ leen war nañ leen yar ba ñu xam ne ñàkk warul tax nga rey nit olof yi dañuy wax ne robinet bu tëjee nga naan poutine robinet bi tëjee nooy def kon ñàkk warul tax nga nekk agresseur ñàkk ba amoo loo lekk warul tax ngay addu kalpe di dóoraate di di di di parce que yaruñu leen ci diine gis nga xale bee biñ ko yaree ci diine a taxaw bëgg soow mi ñu njar ko xale bi bañ Omar fekk na sàmmkat ci àll bi Omar di ko seetlu ne ko diw mu ne ko ah mu ne ko ñun de dañoo génnoon fi sabilillah dañoo génnoon xuruj léegi nag dañoo xiif wax dëgg yàlla ñu bëggoon nga dimbali ñu ci sa xar yi nga yor di ko sàmm nga jox ñu ci benn xar nga jaay ñu ko maanaa ñu lekk waaw sàmmkat bi ne Omar moom ma yi de xari moom ma leen dañ ma leen sàmmloo su weer dee man dañ may fay rek Omar ne ko jaay ñu ko rek mu ne bu ma demee lu may wax borom xar yi kenn ci nit ñi ne ko boo demee nga ni till yi ñoo fàdd xar bi mu ne Omar ana yàlla ayna allah ana yàlla est que tey suñu société ñun Sénégal ci kaw ba ci suuf laa wax baat boobu ñu ngi ko teg seen kanam ayna allah ana yàlla ci lii may def ana yàlla lii may wax jëf jii may jëf fii ma toog ci bureau bii di liggéey est-ce que maa ngi ci xalaat yàlla tey Sénégal xoolal lan mooy suñu problème ay milliards milliards yooyu fu mu dem milliards yooyu ñen ñoo ko jël audit bi gën a rëy kaso bi tey ñu ngi ko ubbi pour lan parce que ay milliards parce que lu tax di koy baaxul ba tey ji ci kaw ba ci suuf laa wax sunuy jikko mu ngi nii jikko yi ñoo yàqu te réew mi du mën a baax lu ñu defaraat jikko yi ndax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam jikko daf ko intéressé woon ba mu ne akmalul muminina imanan ahsanuhum xuluqan wa xiyaarukum xiyaarukum li ahlihi hadis boobu abu hurayra moo ñu ko nettali abu hurayra ne yonent bi ne jullit ñi ki ci ngëm yàllaam gën a mat jullit ñi ñépp am nañ ngëm yàlla waaye dafa am ñu mat am ñu manqué kan moo bëgg a xam ci ñu mat ñi nga bokk walla ci ñu manqué ñi yonent bi nee na ñi gën mat ngëm yàlla ci xeet wii mooy ñi gën a rafet jikko kon yow boo amee xoolal jigéen jaa ngi nii dañ ko nettali ibnu abbas ñu ne ko ndaw si day guddi du nelaw day julli rek su bëccëgee day woor tey su ma doon wax shérif mu utal ma soxna mu ne ma cité Aline Sow de am naa xam naa fa benn xale bu jigéen boo xam ne day woor bëccëg di julli guddi nan laay def te amul borom kër lan laa koy wax man kan moo may tontu ku may tontu fii lan laay wax Chérif mooy alhamdulilah kooku baax na xoole Ibnu Abbas nee na ndaw soosu laa xayra fiha hiya fi mu ne baaxul ma nga safara ñu ne ko waaw julli guddi di wóor bëccëg dem safara mu ne kaana tuzi jiiraanaha da daan lor dëkkandoo yi jikko jee baaxul dëkkandoo yi lay lor bu balee mbalit mi sànni leen lu muy def xalaatul yàlla xalaatul dëkkandoo yi loolu moo ko dugal safara kon doomu ndey ndeke pour ñu baax sunu dundu jag sunu diine baax yàlla gërëm nu àdduna yàlla gërëm nu àllaaxira foog ñu defar sunu jikko yi àdduna xaalis du ko defar du ay tabax ñooy defar dëkk du ay oto yi rafet ñooy defar dëkk du ay tali ñooy defar dëkk tali li koy defar dëkk lu koy defar mooy jikko ju baax xoolal tali pourtant ñu ngi defar ay tali rek ñu ngi defar ay pont mais gis nga pont bi dañ koy defar ba pare wi billahi wallahi yor naa sama Facebook benn page boo xam ne pont bu mel nii nekk seen pont bi fii pour lan moo tax ñu defar ko ay xar ak béy ñoo ci jaar nit ñi di jaar ci tali bi oto yi di leen bëgg billahi mu ngi sama fa mu ngi sama page Facebook pont boo xam ne dañ ko defar ba pare au lieu nit ñi jaar ci nit ñi dañuy bàyyi pont bi xar yi laa wax ak béy yi ñëw yëg pont bi nit ñi ñëw di jàdd oto yi di leen tël kon ngeen xam ngeen ne jikko yi dem leen léegi ngeen taxaw ci pont bi ngeen xool ndax nit ñi dañ leen ci jaar pont bi lan moo tax ñu defar ko pourtant pour nit ñi la mais jikko yi ñoo yàqu jikko yee yàqu ba kenn xamatul looy def loolu ñu naan sikki mi yàlla kandoo ci kaw laa wax sommet bi ci kaw ba ci suuf jikko yi zéro ministère yi la ñuy wane ci télé yi ñuy fecc nekk ci soirée yi di may ay xaalis wala ci place yi ah. kon nag fokk ñu xoolaat suñu bopp doomu ndey mbokk julit yi wa kaana min du'aa'i nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon na ci ñaanu yonent lu muy ñaan mooy allahumma kama xassanta xalqi fahsin xuluqi allahumma jannibni munkarati l axlaaqi allahumma hdini li axsani l axlaaqi laa yahdini li axsaniha illa anta xoolal yonent bi yàlla moo ko bind yàllaa ko yar addabani rabbi fa axsana taabidi yàllaa ma yar rafetal ni ma yare sallallahu alayhi wa sallam terewul su xoolee seetu bu sangu woon ba pare di di defaru sol yéreem di di peñe sikkim bi wala muy peñe bopp bi wala muy takk kaala gi mu xool seetu danaan yàlla ni nga rafetalee sama kanam gi yal na nga rafetalee noonu sama jikko ji <laughs> ñun yaram lañ bëgg mu rafet wala jikko lañ bëgg mu rafet ni ñuy sonne ci yaram yi pour mu rafet buñ ko sonne woon ci jikko yi jàmmaam di nga fekk kër gi am na fi benn place boo xam ne pour luy setal yaram bi kese la wala waaye doo fekk ci kër gi luy rafetal jikko bi yonent bu seetu woon laa wax ba pare danaa ni yàlla ni nga defaree sama yaram bi ba mu rafet yàlla na nga rafetalee noonu sama jikko ji yow yàlla maa ngi lay ñaan nga soril ma jikko yu ñaaw yi parce que nit soo déggee ñu ne nit rek mooy jikko jee baax nit bu noppee am jikko ju baax mook rabu àll ñoo am yàlla moo ko wax wa laqad zara'na li jahannama kasiran min al insi wal jinn yàlla nee na safara ëllëg danaa ko feesal ba mu fees ay nit ak ay jinne lu tax dama leen may xel duñ ci xalaat ma may leen xol duñ ci dégg ma may leen ay bët duñ ci gis xam nga yàlla mu wax mu ne ulaika kal an'am ñii ñu ngi mel ne ay rabu àll <laughs> benn borom xam-xam nee na yàlla bi mu waxee loolu rab yi dañoo def délégation ñoo ne ko yàlla yow de yaay borom asamaan ak suuf yaa ne woon doo tooñ te yow yàlla tey tooñ nga ñu yàlla ne man nan laa leen tooñee ñu ne ko yow yaa bind nit binduñu nga may nit loo ñu mayul nga may ko xel ñun nga may ñu xel mu tuuti tey ngay xas nit di ko nuru leen ñun yàlla daal di yokk aaya bi ne ulaika kal an'am balhum addal yàlla daal ne ñooñu ñoo gën a yées sax rab waaw mbokk yi tey miiru jàkka ji lan lañu xalaat mooy ñëw ba ci miiru jàkka ji di fi tuur ndox di fi saw maanaa di fi saw xaj wala ginaar su ko nit defee nag lan la ñu xalaat tey ci tëb miir bi dugal fi xale bu jigéen lan lañu ñu xalaat tey ci dugg ci jàkka ji leen li moket yi lan li moket yi tekki rajo yi ne fes ak moom am na sàcc boo xamante ne li ko yóbbu Italie xam ngeen lan la bagage u jàkk ji la jël jaay tukki ba pare woo paayi téléphone ne leen <laughs> dinaa leen fay man la maa ko maa ko sàcc dinaa leen remboursé xoolal musiba boobu fuñ jëm tey kenn mënul xàmme julli di ndax jikko yu yàqu yonente alayhi salaatu wasalaam da doon ñaan yàlla ne ko allahumma li ahsani al yow yàlla yal nag ma jubal ci yoonu jikko yu rafet yi yàlla nag ma teg ci yoonu jikko bu baax bi yow yàlla kenn mënta xëy baax kenn mënta xëy jikkoom baax lu dul yow yàlla koo ci teg wallahi dëgg la xoolal tey ni ñuy sonnee rek pour dëkk bi baax mais munoo fexe da dégg tey sax ñu ne si parents yëpp dañoo démissionné ko wax mu ne mënoo tuma ci dara dama sonn mu ne ñii da ngay wax wax a wax parce que xam nga lu tax wala bi dañuy wax ne kàmb bu ko ñaar di gas fukk di ko suul kàmb gi di xóot maanaam borom kër yi bu ñuy sonn pour doom yi baax dëkk bi baax ñu ngi ak ay appareil ci biir kër gi loo xam ne loo yendoo tabax loolu ñëw dindi ko suñu télévision bi ak rajo bi feek ñi ci nekk ñoo ci nekk feek animateurs yi ñoo fi nekk feek ñii ñoo jiite tele yi feek ñii ñoo jiite rajo yi billaahi wallaahi wa taalaahi ci weeru koor lañ nekk senegal du baax du baax mukk parce que borom jikko ju bon mënul defar ay nit boroom xam-xam yi nee nañ muus dafa demoon màkk aji ñoo takk kaala bu rafet takk yooyu ajaratu yeeg ji yi di takk kaalawu jinax bu ko ziyaare ji papaam ne ko foo jëm mu ne ko àllaaji muus dafa ñibbisi dama koy ziyaare ji mu ne ko ah loolu est-ce wóor na mu ne ko dem na màkk mu ngi waaraate rek ragal leen yàlla def leen lii dafa baax léegi mus ko baax la papa ji ne ko waa léegi xam nga nooy def bañu ma nga dem de waaye dangay gas benn pax ci sunu saal bi ba ci saalam boo génnee ci bën bën bi nga toog ci wetu nga déglu waaraate bi jinax ji daal di gas ba ci digg néeg bi daal di génn toog nag mus dama laa ziyaar si tey naka ma màkk mu ne ko ña nga bi wax mu ne imaam bi nee na ñii nekk ci biir kër yi di lekk xëyti jàmbur yi dugg ci armoire yi di lekk yi ñëpp dañ leen war a rey ci société dañu leen war a jeexal <laughs> mu ne ko sàcc jën nag mu ne ko yow mën nga bëgg a wax daal koy song rek jinax daal daw ñibbi ñëw ak xëlam papa ji ne ko waaw jinax lan la mu ne ko hii papa ndeke añ màkk tur lay changé du changé jikko añ màkk tur lay changé da ngay ñëw ñu ne la alaaji moodu ajaratu kumba waaye jikko bi changé wul yow la ba léegi yaa demoon delsi léegi nag sa tur bi changé na ndax yokkal nañ la ci beneen tur tur bi mooy lan alaaji xam nga ana alaaji mu ngi super ndaje ana alaaji dem na làmb ja kooku wana alaaji on ko ala haaju changé na alaaji an war nañu wax na ana alaaji ne dem na stade di seetaan mu ngi dem na làmb ja ana alaaji dem na cosaan ana alaaji dem na soraano kooku lan lan lan ci moom tur bi mais jikko bi changé wul kon jikko yi lañ war a defaraat yonente alayhi salaatu wasalaam kaana axlaaqu nabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ihda mu'jizatihi addalati ala fi ma idaahu min annahu rasulullahi yuha ilayhi mbokk yi yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam jikkoom bu rafet jikkoom ju baax mooy lenn ci lii wane ne moom dëgg-dëgg yonent la yàllaa ko may sama góor maa ngi lay ziar maa ngi lay dalal soxna si toog doomam maa ko may jabar maa ngi lay ziar ba maa ngi lay ziar mbokk yi ñu ne. yonente alayhi salaatu salaam jikkoom bi mu amoon mooy wane ne moom yonente la yàllaa ko yónni jikko bi rek jikko ji balaa mu naan yàlla nee na wala mu ne maane nangam jikkoom bi mu amoon mooy wane ne moom li mu wootewu ne moom yonent la dëgg dëgg dëgg yàllaa ko yónni dañ leen jàng tuuti ci ay xew-xewam yi ko waa Màkka def yonent bi fan la juddoo ñun ñëpp dañuy ànd ne Makka fan la màggee Makka fan lañ ko yare Makka waaye fan la faatoo medin lu tax yonent bi juddee màkk màgge màkk yaroo màkk faatoo Médine mooy waa màkk ñoo dajaloo bëccëg gàddu ay jaasi ne dañ koy rey yàlla yónni Jibril Jibril xamal ko ne tey waratoo fanaan màkk mu daal di génn dem Médine waaye xool leen keroog bi ko yàlla mayee kattan ak doole mu dajale asharata ala fukki junni om yu yor seeni ngànnaay ñu song màkk nga xam ne màkk amuñu armée bu toll noonu mu ñëw war a daaneel xërëm yi ci kaaba gi bi mu ñëwee ba daaneel xërëm yi war a raxas kaaba gi ba mu set ak xërëm yi ñëpp daal di dajaloo waa màkk ñi ko doon tool ñëpp taxaw côté mu ñëw ak doole ji ak yonent gi mu nekk mu xool leen gaa yi xool ko ñu ngi nii taxaw tey ñoo ko doon dóor démb ñoo doon rey ñi mu àndal mu daal leen di laaj benn laaj ne leen maa maaza tazunnuuna anni faailun bikumul yawm yéen ñii lan ngeen yaakaar tey laa leen di def ñëpp daal di sëgg ne ko anta axun karim ak axin karim yow de doomu mbokk mu baax nga yow de ku baax nga te ñi la jur dañoo baax mu xool leen ñu xool ko mu ne leen izhabu fa antumu tuloqa dem leen goreel naa leen libéré naa leen loolu est ce que tey am na ñu koy def seeni noon est ce que loolu tey nit dina ko def mbokkam koo xam ne moom mu ngi ne woon signe pour rey la guddi gi koy rey dañoo tànn jeunes yi màkk jox leen ay jaas yi def ci poson ne bu génnee dóorandoo leen ko benn dóor mu dee deretam tasaaroo ci biir mbokk yi ñu ne nit mbokk yee ko rey ñépp a ko rey suñ nekk ko rey ñu ne ñëpp guddi googu la yàlla ne yonent bi bu fi fanaan yonent bi génn waaye xoolal jikko ju baax ji mu am lan la ñëw tey au mu fayu mu ne leen baal naa leen ñun ñun am nañ ñoo xamante ne ba ñu leen tooñee ba ñu faloo rek dañoo fayu baale wuñu ñun am nañ ñoo xam ne laa wax bañ leen tooñee ba ñu faloo rek dañoo fayu waxuñu waxuñu la yonent bi waxoon kon yonent bi loolu moo leen di wan na yonent la yàllaa ko yónni keneen ki dafa ñëw fekk yonent bi di nelaw njeganaa yoo jaaseem mu ne cas jaasi ji yëkkati xàcc tiim yonent bi yonent bi yeewu mu ne ko man yam nauka min nii tey ku la mën a musal yonent bi ne ko allah yàlla waa ji rëngi-rëngi ndax li ko yonent bi wax dafa dóor ci dënn bi jaasi ji wadd yonent bi ne cas jaasi ji ne ko ku la mën a musal tey mu ne ko baal ma yonent ne ko baal naa la waa ji daal dem këram ne tey ki ma dajeel lu mu wax dëgg la ne yàllaa ko yónni musuma daje ku baax ku mel nii ci àdduna kon ndeke jikko balaa dara di xew jikko nit ki bu jikkoom baaxul lu mu mën a mel ak ku mu mën a doon ak fu mu mën a dem du fa def lu baax day yàq rek kon ndeke yonente alayhi salaatu wasalaam jikko ji ko yàlla mooñaale nga xam ne yàlla daf ko defar ba mu rafet ba baax yàlla daal di koy wàcce ne mooy seen modèle su ngeen bëggee baax toppandoo leen yonent yàlla muhammad ndax moom laa defar ñun suñu bàyyee yonentu boobu di toppandoo ñeneen di roy ñeneen du ñu baax dara taxul réew mi baaxuñu lu dul dañoo deful yonent bi modèle yonent bi ñaata nit la yar ñaata nit la defar seen jikko yonent bi li ko waroon góor ak jigéen 124 000 personnes lañ ndax Sénégal mun nañoo mel am ku mel ni abu Aboubacar Saddiq ndax mun nañoo am ku mel ne Ousmane Ibnu Affan Ali Ibnu Abi Talib Omar Ibnu Alxataab Bilal Ibnu Rabah Sumaya Zeynab Roqaya Um Kalsum ndax mën nañoo am ñu mel noonu ko am c'est parce que ku ñooñu yonent bi moo leen defar bi leen yonent bi defaree ba pare def ñu ne ñun ñii bu ñu buggee baax nañu mel nañu roy ñooñu xool ñun njay ñan ñooy suñu royukaay ku ñu gis rek modd bu ñu gis rek anama ku ñu gis rek kooku lim def baax na moo tax duñ dem dañuy sonal sunu bopp mane réew mii du baax du jëkk jamais lu dul fi ñu yonent bi jaarloo woon rek alayhi salaatu wasalaam su fekkente ne dañoo bëgg a baax programme bi yàlla defoon ci àdduna pour mu baax yonent yi la ko jox yonent yi ñoo ñëw doon fexe nit ñi ñu xam lan la doon ut si kaw suuf programme boobu suñ ko dundee rek daal baax suñ jikko yi daal di baax li baaxal nit moom la yàlla joxoon yonent yi alayhimu salaam ne leen dem leen ngeen tasaare ko ci kaw suuf moo tax Usaama ibnu Sharik mu ne shahidtu al araba yasaluuna an innabi yaquluuna ma xayru ma utiya al abd qaala xusnul xuluq Usaama ibnu Sarik benn sahaaba la woon nee na damaa fekke nit ñi wër yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko laaj ñu ne ko lan moo gën a baax lu yàlla jox nit ci kaw suuf lan moo gën a baax lu yàlla jox nit tey bu ñu takkoon rajo bi daa di woon nit ñi ba ñëpp ñëw ñu ne lan moo gën a baax lu yàlla jox nit da ngay dégg ku ne 4 4 R plus 3 femme bu ne taf laa la wax wala compte banque wala ñun loolu la ñuy wax xoolal yonent bi ko gaa ñu wëree ne ko maa xayru maa utiyal abd lan moo gën a baax lu yàlla jox nit mu ne taqwallah wa xusnul xuluq yàlla ak jikko ji rafet moo gën a baax yàlla jox nit tey ñun bu ñuy xooli nit bu ñuy xooli ki baax dañuy ñëw ci site bi naan waa ban kër moo fi gën a rafet te dañ ñoo wax dem leen ngeen xooli jikko ku gën a baax de mais dañuy ñëw di xool ban kër moo gën a rafet bu fekkoon ne oto yu gaare la ñu ne ban oto moo gën a rafet bu fekkoon ne xale bu góor la ñu ne ko demal ci xale yu jigéen yee toog nga xool kan lañ la ci war a may soxna day ñëw di xool ki fi gën a xees gën cee njool gën a rafet au mu xool ku gën a baax jikko parce que affaire bi du yaram bi melokaan bi la dafa am lu ñu bëgg a defar loolu fekk amuñu borom jikko bu rafet du ko mën a baaxal kon nañu fexe suñu jikko yi baax yonent biñ ko laajee lan moo gën a baax lu ñu jox nit mu ne xuluqun xasan jikko ju rafet fan ngeen mës dégg ñu ne rey leen ko parce que jikko ji dafa rafet fan ngeen mës a dégg dóor leen ko ñu ne lu mu ñu ne jikko ju dafa rafet ban dëkk laa ban dëkk kullu shay'in iza kasura raxisa illal xusnul xulu lépp loo mës gis lu mu bari bari rek day lamb d'accord ngeen ci loolu lu bari rek lamb ba mu des jikko bu rafet jikko bu rafet rek mooy bari ci dëkk te du lamb waaye lu dul loolu lu mu bari bari bari rek day lamb kon yàlla yàlla defar suñu jikko yi euh, di dalal suñu gan yëpp di leen euh, remercier ñaanal nañ leen rawatina tamit euh, soxna Xadi Ba ñu ma la maire mooy maire gox bi jigéen euh, ñi waa Ansaaru bi ñu ngi koy dalal di ko sant ak taxaw yi nga xam ne taxaw na leen seen conférence bi rëccu wuñu daal xamante yi nga xam ne xamante woon ak yow su ko defee tamit yàlla defaat beneen xéewal mooy suñu sëriñ bi ndekete sa wëlëre nga xamante ne waaw ñu ngi leen di barki dem bi may conférence ñëw na macha allah loolu xéwal la dafa def doomam bi muy am soxna ci suñu daara xale yi ñu doon jàngal di leen yar fala la man mii lañ bàyyi la xale bu jigéen boobu yal na ko yal la yàlla fay yal yàlla taxaw xam naa ko bu baax ma da yàlla kon incha allah ñu ngi lay dara jazakallah alhaadi sallallahu alayhi wa sallam aazama annaasi xuluqan sallallahu wallahi jullit yi jullit yi jullit yi mbokk yi bu fekkoon ne xam nañ li ñu am kon du ñu mel nii ñu mel tey jullit yi bu ñu xamoon li ñu am wallahi alazim du ñu mel nii ñu mel ñun ki gën a tedd ci nit ñi ki gën a baax la ñu yàlla jox muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam azama annaasi xulqan xoolal tubaab yi ñooy seedeel muhammad jikko ju rafet tubaab yi ñooy seedeel Muhammad am na benn tubaab bu bind benn téere tudde ko alxaaliduuna mia téere bi dañ ko traduire ci arabe tudde ko alxaaliduuna mia mooy cent personnes yi nga xam ne dañoo génn àdduna mais ñu ngi dund ba tey ñu ngi existé ñu ngi existé cent personnes muy tànn mu ne aazamuhum Muhammad mu ne ki ci gën a rëy mooy Muhammad te ko ab chrétien la mais mu ne Muhammad mooy pay waaw kon ñun est ce que xam nañ ki ñu am ñun xam nga Muhammad luñ ci xam suñ ne sallallahu alayhi wa ñu ne loxo ci kaw bàkkaar ci est-ce que que lekk cere yi dem ñibbi <laughs> loolu rek lañ xam ci Muhammad makk la juddoo Madina la faato papam Abdallah yaayam Amina te loolu waa jardin ñoo ko war a way loolu pour waa jardin la waa jardin yi xale yi nañ naan Abdallah mooy baayam Amina mooy yaayam Makka la juddoo Madina la faatoo pour xale yi xam ci moom dara mais ñun mère yeeg paa yi buñ bëggee nekk ci loolu ñun dañ wax ñu roy ko naka la mu xam Muhammad nekkee woon ak ay soxnaam ndax jikko ju rafet da doon xëy di dëbb ba loxo yi fut da doon fóotal boppam ay dàllam da doon bale kër gi léeg mu toog ba ci yàgg mu ne xayrukum xayrukum li ahlihi wa ana xayrun min ahli ki gën ci yéen mooy ki gën ci waa këram man maa gën ci sama waa kër yonent bi xoolal ci jikko ji rafet ji maandu ba keroog bi muy génn àdduna daf feebar feebar ba mënut taxaw mais mu ne mu ne danaan gars yi jàppoo leen ma ngeen yóbbu ma ci néeg bi ma war a aye ma fanaan foofu xam nga kooku wuute naag paa bi nga xam ne day jekki-jekki rocceeku dem fanaan dugg fa la ñu ne ko loo ko mu ne la bopp bi doon metti dama ko doon mocc dama ko doon mocc xoolal taxaw mais mu ne jàpp leen ma suñ ko jàppee mu naa yóbbu leen ma fi ma ayee bi mu demee ba jàppoo bi métti mu dajale jigéen ñëpp ci benn néeg ne leen dama sonn de te niñ may niñ may jàppooyee bis mu nekk di ma diri léegi dama bëgg yéen jigéen ñi ngeen seet rek ku ngeen xalaat rek ne mun naa nekk néegam rek ma nekk foofu xool leen rek xool leen jigéen ñi daal di xool seen bopp ñoom tamit nga xam ne yonent bee leen yar du affaire àdduna moo leen yitteel ay wujje ay nangam nangam da ngay dégg fii ñu naan parce que jikko yi baaxul wujju de boo koy wax sax sa tuñu duñ laalante waaw waaw nga dégg tukulóor yi naan la ko dihal kuudi so deeƴi no luuɓa so dihal kuudi so deeƴi no luuɓa du yéen tukulóor yi loolu ngeen wax ñoom soxna Awa du loolu ngeen wax déedéet loolu du l'islam l'islam mooy man ak yow ay mbokk lañ loolu mooy l'islam mais xoolal tey ni ñu ko yàqee te pourtant ñaar ñu bokk kër bu kii defee lii kii def lii bu kii jàppee fii kii jàpp fii waaye déedéet dañuy jàpp affaire yi diaboliser ko yàq ko tubaab yi nga xam ne ay noonu yàlla lañ ñoom xamuñu loolu yàq ñu yàq yàq yàq ba ñu jullit ñu jóg topp de ngeen ndaw si nga xam ne jëkkëram dafa ñëw rek ne ko takkal naa la wujj mu dem tàngal diwlin ba mu tàng mu bàyyi waa ji ba muy sangu rek mu ñëw këpp ko ko dégg ah jàng ngeen so dégg ngeen ko ba tay di du moom la yaa jaamee rey gambe ñi ñun ñuy mars fii parce que suñu jikko baaxul dëwlin bu sedd boo ko sottee nit sax mu doon génn dootul génn dëwlin bu sedd laa wax de boo fekkee kuy waaj a génn nga këpp ko ko day xëy wala day day day day dellu si ci biir kër gi bu tàng nag jigéen ñi ñoom xaw nañ dëwlin naka la nit ku nite di jële dëwlin bu tàng di ko sotti nit. te nga naan bëgg ñu ne sa jëkkër la ci lan la la def nee na daf ma takkal wujju kon wuj takk wujju crime la contre humanité <laughs> ñii dañ lay dëbbal xottu butéel ñii di la naanal pétrole benn waaye jëkk jabar ji na ko yow danaa la rey te su ma la ko waxee rek nga gëm ko yow mu ne oustaz wax leen ci. daf may rey de dina ma rey de dina ma rey mu ne ko dinaa la posone nga dee mu ne dégg dégg wax leen ci dina ma posone parce que xam naa ko elle capable fu ñu jëm parce que jikko yi ñoo yàqu Sénégal foo natt jikko yi wees na ko moo tax ma wax leen ne du ay du ay du ay ay immeuble ay oto ay déedéet du loolu mooy développé jëpp dëkk dëkk li koy développé mooy nit ñi seen jikko yu baax xoolal circulation bi xoolal rek dëkk bi kon foog ñu dellu siwaat ci sunu diine li ñu yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngal ixwatal iman wala sakka ann saadata al fard wal bi xusnul ngeen individu yi individu yi benn benn yi ak société bi munuñoo texe munuñoo am jàmm lu dul jikko ju rafet tey ji bu jikko ju rafetoon xoolal fii ni mu féexee nit dina fi génne matlaam tëdd fi bu ñu naa fi laa pare nit dina fi fanaan laa wax tëdd fii ndax péex mi waaye xoolal fii lu mu féex féex nit ñi ci biir néeg ñi la ñuy dee da nekk ci néeg bi buntu bi sax doo ko ñemee tëjji buntu bi tëju ku la romb sax nga tëj sa fenêtre bi la il kii de dafa dof waaw fu mu jëm sa biir néeg sax yow doo am sécurité parce que jikko yi baaxul parce que jikko yi ñoo baaxul doomu ndey yi te sikk nekk ci ne société bi li tax mu baax mooy sunu jikko yi mooy baax bu jikko yi baaxee rek xoolal tey tës tës yéen a ngi déglu émission boobu tudd tës déglu leen da dégg sama papa sama yaay rek ngay dégg sama papa sama yaay wala kilifa gi ku yóbbu papam ci rajo wala yóbbu sa yaay ci rajo wala nga yóbbu sa kilifa ci wala nga yóbbu sa jëkkër ci rajo wala nga yóbbu sa jabar ci rajo ba pare nga bëgg a dellusiwaat yéen ñaar ngeen nekk te nga siiwal sekkere gi bu may seeg moom day yuuxu rek loolu lu ko nit di waxee ci rajo est-ce que ñun xoolaat nañ suñu bopp est sama papa mais day jàpp sama yaay laa la wax ba pare yow nga bëgg a nekkaat sa papa ci biir gi est ñu ngi xool sunu bopp ndax bëgg loo wax rek ñàkk loo wax ba yóbbu sa papa wala sa yaay ci rajo. lan moo lan moo waral li yëpp mooy sunu jikko yi ñoo yàqu kenn xamatul lu war lu warul li ñu war a wax ci biti ak li ñu war a wax ci biir doomu ndey yi wa anna shaqa natijatun li suu'il xulq texee di ñàkk a baax bon yàlla nga ko def ci ñàkk am jikko bu rafet looloo tax tadaafara rusulullahi ajmaun ala izaari qiyam alxuluqu alkarim wa bayaani manzilatihi min addin wa hada rasuluna alkarim صلى الله عليه وسلم يقرر أن أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وأن خير ما يؤتى الأبد خلق حسن mbokk jullit yi su ngeen gisee yonent yi ku dem keneen ñëw ku dem keneen ñëw ku dem keneen ñëw ba yonent yi nekk cent vingt mille prophètes ku dem keneen ñëw lan moo ko waral mooy jikko ju rafet lañ ñëw di tabax ku ñëw fàttali ba sa mission jeex nga dem keneen ñëw pour wax nit ñi jikko ju rafet moo tax lépp lu yàq jikko nit islaam araamal ko lépp lu yàq nit xooleen sàngara islam lépp lu mu tere soo xoolee rek da ngay xam ne lii daf ko war a tere xoolal njaaloo xoolal def yaramu neen xoolal carte xoolal riba xoolal sàcc xoolal fen xoolal jëw lépp lu islaam tere rek da gis ne baaxul société bi day yàq kër gi su lislaam ne bàyyi leen nangam benn waaye ne non bu ko kenn bàyyi bàyyi leen ñu def ko une semaine ngay dégg mu yuuxu parce que mbir mi day dal ci kawam lislaam lépp lu ñu tere rek ñun ñëpp a ngi ni toog lépp lu ñu ne islaam bàyyi dangay gis ne lu ñu war a bàyyi la parce que boo ko bàyyiwu rek musiba dal la baaxul kon yàlla dafa bëgg ñu baax looloo tax yàlla bi mu yónnee yonent yi yonent ñëw di jàppalante pour jikko yi nañu baax loolu mooy mission yonent yi mission yonent yi dañu du kaay leen julli ñu bëri dañu yaakaar ne yonent yi dañoo ñëw pour julli yonent dañoo ñëw pour woor déedéet yonent dañoo ñëw pour julli googu ak koor googu day defar jikko <laughs> ñu ngi ni toog xale yu góor yaa ngi ni toog tey bu ngeen gisoon benn xale bu jigéen bu def yaramu neen nu ngeen di def na ma kenn tontu xale góor yi nekk sama kanam ma ni bu ngeen gisoon xale bu jigéen bu futteeku def yaramu neen nu ngeen def na ma kenn tontu. dangay dégg mu ne nu duñ ko xool duma ko xool man soo ko nee lu tax doo ko xool mu ne sama koor day yàqu mais bu koor gi jeexee nga dégg mu ne ay waay jaajëf waay xool nga xale bi yow. mais booy jaaral nii ah, waaw léegi yow lu tax bi nga xoo wooree nga normal bi nga woorul normalu lu tax parce que koor gi moo la yar moo la defar ba tey ci jàkka ji bu kenn bu portable war doon nga dégg ne eh, am na benn portable bu ñu nga dégg ko ne am nga ne waaw macha allah parce que lu tax parce bu fekkee du woor da nga na benn portable nga aju parce que wooroo moo tax gis nga yonent yi lii nii dafa ñëw pour defar suñu jikko pour ñu nekk ci weeru yàlla ñu tàmm mbaax tàmm am jikko ji rafet di wax lu baax doo xool lu bon doo ko laal doo ko def doo fa dem soo ci nekkee weer amaana bu koor gi jeexee nga mën a ci jikko ju baax jooju waaye gis nga maal asaf koor googu sax léegi dootuñu ko respecté te koor gi dafa ñëw pour ñu ñu baax koor dafa ñëw pour former ñu moo tax aaya ba bu muy jeex lan la yàlla wax la allakum tattaqun kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun mbokk julit yi yeneen yi dañoo ñëw jàppalante seen loxo jàppalante seen doole pour génne valeur bu rafet jikko ju rafet ji gis nga début l'islam balaa islam di ñëw aadama moo ñëwoon aadama bi mu ñëwee nit ñi nan lañ doon sëyee mooy da gis ku bokk ndey ak baay di sëy waaye ay seex lañ seex bi sëy ak kële seex bi sëy ak kii waaye bi nit ñi demee ba bëri léegi ñu ne loolu bu ko kenn parce que boobu nit ñi amuñu woon parce que léegi dañoo war a defar wane lu baax moo tax chaque jour dañu islam day bàyyi dara ñu dem ba ci yàgg mu ne araam na gis nga sàngara bi mu koy tere tëbul rek na nit ñi bàyyi leen sàngara dañ ko laaj wa yasalunaka anil xamr waaw yow sàngara yow loo ci xam mu ne njëriñ a ngi ci bàkkaar ngi ci waaye bàkkaar bi mu ëpp njëriñ bi qul fihima ismun kabir wa manafiu linnas waaye wa ismuhuma akbaru min nafihima foofu la mu jekki-jekki daan ne taqrabu salaata wantu antum sukaara bu ngeen di dem jàkk bu leen mandi mu jekki-jekki daan ne bàyyi leen sàngara innama alxamru wal maysir wal ansaab wal azlam rijisun min amali sheytan gis nga islam muy tàmbalee islam bi muy tara bi muy araamal njaaloo yàlla tëbul rek ne góor ñi ak jigéen ñi bàyyi leen njaaloo xam nga lu mu njëkk a tere xool nga ne jàkk jigéen rek di xool parce que xool dafa am fu mu lay yóbbu fa nazaratun fa ibtisaama fa kalaam fa mawid nee na fa nazaratun góor saa yu xoolee jigéen ne jàkk xam nga lu muy jur mu bañee xef day muuñ su muñee xam nga lu muy dal wax day am saba ah. ça va ça booy jox ma sa numéro foo dëkk suñu waxee rek fa mawidun rendez-vous daal di am waaw ah, da ngay jékki-jékki portable bi sonné mu ne man la maa jëloon numéro bi maa ngi ci 4-4 bu noir bi quoi ci bopp koñ bi suuf non ñëwal ñëwal kër gi ci angle bi ñun foofu lañ dëkk ñëwal ñëw gaare lan moo amoon fa nazaratun fa ibtisaama fa kalaamun fa mawid rendez bu amee lan mooy am contact liqa rendez-vous daal di am daje am nag nga gis góor gi ci këram waajooju dee ñëw dugg ci kër gi mu nangu kook libéré ak doom bu jigéenam ba su soxla woon néeg bi danaan <clears throat> mooy bàyyi li ngeen def maa ngi ñëw dégg leen li ma de dégg leen de ma paa dañuy bàyyi seen doom bu jigéen mu wéet ak benn xale bu góor ba suñu soxla woon néeg bi walla saal bi dañu naan <coughs> mooy bàyyi leen li ngeen def maa ngi ñëw pour pourquoi góor gi du ñëw rek dugg brusquement xam lu tax doo ñëw rek dugg loolu xel da ko nanguwul après ginnaaw contact boobu lan mooy am musiba daal di am lan moo ko waral mooy yow yow yaa bàyyi li la yàlla waxoon parce que yow yaa fiirewul sa njaboot gis nga xale yu góor yi sax xam nañ ko da ngay dégg respecté wuñu kër yi respecté wuñu borom kër yi respecté wuñu xale jigéen booy dama bëgg a ñëw seen kër de bul ñëw de lu la suñu dafa am xaj kan mooy xaj bi damaa bëgg wax ma kan mooy xaj bi waaw ku ne sa papa xaj la dina la respecté c'est ça le problème loolu yëpp lan moo ko waral bu ñu demee bay tudde borom kër gi xaj jikko yee yàqu yonent yi dañoo ñëwoon pour jàppalante pour jikko ji rafet jikko yépp rafet ñu yar nit ñi ba ñu baax loolu moo tax yàlla yónni yonent moo tax suñu yonent alayhi salaatu wassalaam mu ngi nii di saxal yu qarrir dafa ñëw di saxal moom yonent anna afdalul muminina imanan ahsanuhum xulqan mun a jullit ñi ci gën ngëm mooy ñi gën a rafet jikko ñu laaj ko lan moo gën a baax lu ñu may nit mu ne jikko ju rafet wa anna baasatuhu innama kaana li itmaami binaa sarh yonent yi bi ñëwee sato bi ñu tabax yonent bi nee na man maa ci des dañoo tabax sato bi ba mu rafet waaye am benn place bu ñu fàttee raax fàtte faa def brique fàtte koo raax fàtte koo peinture sato bi lu mu rafet rafet rafet rafet su nit ñi ñëwee xool sato bi xool kër gi dañ naan waaw kan moo doon tabax tabax bi ñu ne diw ñu ne mais moom xalaat biirul mais bën bën bii pax bii fii mu waroon def birig bi lu tax defu ko yonent bi nee man la yàlla yoon yónni pour ma ñëw defar birig boobu mooy jikko jooju foofu noonu man la yàlla yoon yónni pour ma ñëw mottali foofu dugal fa birig bi cimenté ko raax ko peinture ko mu nuróog lépp ku ñëw gis mu rafet waaye fekk ñu ngi bàyyi pax-pax boobu foofu rafetaay bi du mun a génn mooy fekk ñu ngi sangu rek ñu ngi lekk ba suur di naan di màndi di diwu di leer di sotteeku parfum di xeeñ waaye sunu jikko yi rafetul du dem booy ut liggéey dañ lay naan demal police boo demee nga ut casier judiciaire nga ñëw ñu daal di jël sa juróomi baaraam yëpp daal di koy yóbbu ministère de xool ko daal di ñëwaat ne waa ji casier judiciaire am dara nekku ci ñu dénk koy milliard mu naaw ak moom kon ana ana signat ana ana tempa baaraam yi jëloon parce que jikko ji baaxul jikko ji lañ war a xool dafa am benn benn jullit ci France xam ngeen tey am sikkim kirim la ci àdduna bi am sikkim comme sama genre yi kirim la doo dem France doo dem Amérique doo dem Londres waaye alhamdulillah waa ji France tubaab la mais dafa tuub nekk jullit am benn société bu bëgg liggéey mu ñëw déposé kayitam mais balaa muy dem déposé xaritam yi ne ko non xam nga lu ñu bëgg sa yére yi nga sol nga simmi ko bàyyil sa xamis yu weex yi ak sa mbaxna yu weex yi nga sol sa sa sikkim bi nga wat ko xam nga ne yow soo deful loolu doo liggéey mu ne leen bu ma liggéeyee baax na bu ma liggéeyal ba mu dem déposé ci kayit ñu def concours bi concours bi mu génn pee waaye xam nga concours bi mu jeexee mu génn pee ba ñu def liste bi moom mooy pee nit ñi xamuñu ne waa société bi xamuñu ne moom nii la mel jour bu mu amee rendez bi ak directeur général bi mu ñëw ñu ne ko yow lañ yow jël nañ la mu ne mu ne ko waaw léegi man dama lay laaj benn laaj yéen lan moo tax ngeen jël ma fii ma liggéey fi ñu ne ko liggéey bi ci bi ngeen di def examen bi dafa am yoo xam ne bugguñu woon nit ñi di ko def ku ko def fii ci société bi te yow da ngaa da tontu norme yooyu ñu ne mu ne leen loolu lan la ñu ne ko bu njëkk liggéey bi bëgguñu ko naan sàngara ku koy def nga benn gis nga bëgguñu fii ko fi màndi mu ne leen ñaar ñu ne ko bëgguñu kuy tox fii mu ne leen ñett ñu ne dañoo bëgg ku calme te yow seetlu nañ la ne yëpp da nga xoolal li ko ñee waxoon ñee ñu ngi ko naan dindil sa melokaan bi kenn du la jël nekk ci melokaan bi la yàlla programme ne dañ koy jël benn góor dafa jóge Sénégal di dem Iddi Cap Vert di woote ji ci yoonu yàlla ci duaa di la bokk bi mu ñëwee di tàggu ay jeunes jeunes yi ne ko Iddi Cap Vert ay nasaraan ñoo fa nekk foog nga changer comportement pour nga mën a communiquer ak ñoom mu ne ma Saïd ma ne ko labbayk mu ne ma ci sama yére islaam yii ci la ma gaa yi gisee bëgg ma ba ma bu ma tool bu ma taxawee ci oto nga gis tubaab bu jóg ne ma toogal kon ndeke mbir mi du ay yére mbiri du yëre du kaala du lu ñuy diwu du lu ñuy sangu waaye comportement jikko la sunu jikko yi bu baaxul duñ dem bu yeboo ñu changé ay président ba sonn bu yeboo ñu changé ay ministre ba sonn bu yoboo ñu def lu nekk suñu changé wul suñu jikko yi changé wuñu suñu comportement réew mi du dem réew mi ay nit a fi ay cadre fi ay intellectuel a fi lu nekk a ngi fi mais pourquoi yàlla munu fee jëlee ndox mi mbënn mi lu tax munu fee jóge jikko yi ñoo baaxul yàlla bàyyi ko fi di ñu di ñu ko fudde bu ñu defaroon ay canal ba canal wax naa ko sunu ndeysaan tabaski daaw korite daaw dañuy julli muy taw ci biir taw bi muy taw taw bu metti jumaa ji ay nit di kaas nañ julli waaye nañ julli ñu ne leen def leen dànk parce que day taw te am na ñu ñëwul no ay autorité rek ngeen fi xaar quoi te ngeen gars yi kaas ba sonn ñu toog ba nit ñi sew ba xaw a sebet nit ñi ñëw ñu daal di julli waaye ci biir xutba bi ma ni leen billahi wallahi taala yi sunu réew mi du baax ba ci biir néegu yàlla ngeen di nekk di wane ni ngeen mel ba ci néegu yàlla ci biir jàkka ji dangeen di wane seeni autorités yi ngeen nekk di ko jaay di yuuxu ma ni li moo tax Sénégal du dem man leen même gis nga bu defaroon ay kanaal gas leen yóbbu géej yàlla dina fatt kanaal yi wallahi taw bi bu mu tawee daaw Sénégal a ngi ñépp di jooy mbënn mi moo gën a garaaw xam nga mbënn bi da nekk ay marché bu bees ay benn baraag ay yàlla yóbbu ko ba nord foire ca mësuñu yàlla moom moom yëf yi yàlla moom kanaal yi ko ku moom suuf si waaw bu defarul suñu jikko yi bu yeboo ñu ñu indi fi ay jaguar bu yeboo ñu indi fi lu nekk du dem jikko yi ñoo baaxul sénégalais yaa ngi ni chaque jour ñu changé ñu changé ay ministre du du problème mu ministre du problème mu poste problème kuy jubal la kuy jubal kuy jubal yonent alayhi salaatu wasalaam Omar ibnu Abdul Aziz waxoon naa leen ko sànq biñ ko falee dafa nekk jullit njiitu jullit ñi mu toog ak ay nit di réunion ñoom réunion bi jeex mu fay làmp bi gars yi benn waaye ne ko waa Omar mais maa yow boo fayee lampe bi maa yow nu ñuy gisee mu ne ko ah man ak yow suñu problème la ñuy wax mu ne ko waaw mu ne ko léegi nag pétrole bi pétrole lu jullit yi la te man awma lu ma jënd pétrole pour pour nga niitu parce que man ak yow li ñuy wax sunu mbir la wala Sénégal kon na leen dellu si waat yonent alayhi salaatu wasalaam yàlla daf ko yónni pour tabax boobu mu daal di koy mottali takaafulul anbiyaullah wa rusuli ala binaihi wa huwa makaarimul axlaaq da ngay dégg ñu ne makaarimul axlaaq foo toll am na sax ay daayira daayira makaarimul axlaaq li waa ji di wax benn arab mu ne ñu Sénégal tur yi ci alxuraan yëpp am nañ ko ay daayira ak ay association ak ñoo mën ut tur bu rafet ci daayira ci association soxna si yaa ngi dem jërëjëf ñu ngi lay ziar ziareel ma waa kër gi yëpp jërëjëf jërëjëf lan moo tax ñu war a sonn pour ji yu baax li annaha al yanbu'u al awwal allazi yufiidu minhu kullu maana al kiram gis nga bu jikko baaxee nga dégg ñu ne waa ji waa ji moo baax waa ji moo mën a maye waaye waa ji moo yaru waa ji moo mën a julli waa ji moo sedd waa ji moo borom jikko bu baax loolu rek lañ koy waxal parce que lu foofu mooy cosaan bi foofu mooy balluwaay bi foofu mooy source bi buñ ne waa ji dafa mën a maye da ngay gis ndeysaan yàlla def muy ku ñu yar mu baax foofu mooy balluwaay bu bu njëkk bi kullu ma anal kiram wa inna zal xuluqil karim borom jikko bu rafet yaarifu xaqa rabbahu day xam aqi boroomam alayhi li muy njëkk a def mooy day xam boroomam moom borom jikko bu rafet bi su xamee boroomam nag jeex na ndax ci boroomam lay xool ba dootul tooñ kenn dootul wax kenn safaan ndax soo waxee mu ne la inni axaafullah waxoon naa leen sànq ca waa ji doon sàmm biñ ko nee reyal ñu benn xar boo demee nga ni till yi ñoo ko fàdd lan la wax ayna allah waxoon naa leen ko sànq ca borom soow ma kii benn waay la boo xam ne dafa romb toolu jàmbur rek daa di dagg benn tàndarma daa di lekk bi mu daggee tàndarma bi lekk xelam ne ko waa yow yaa moom tàndarma ji <laughs> déedéet léegi nag yow tàndarma bi nga lekk te borom mayu la ko lii nga def nii nu mu tudd mu ne ah kon de dinaa wëri borom tool bi baalu ko àq mu dagg li mu doon def mu tourné di wëri borom tool bi bi mu gisee borom tool bi ne ko man de dama romb sa tool bi rek tàndarma yi gàtt trop ma xool ko mu rafet rek seytaane nattu ma ma dagg ci benn lekk léegi nag dama bëgg nga baal mu ne ko baaluma la baal ma mu ne ko baaluma la waa ji wax wax mu ne ko duma la baal lenn dong mooy tax ma baal la am naa doom joo xam ne doom bu jigéen la dafa gumba tëx lu muuma lafañ soo ñëwee ma may la ko nga nekk jëkkëram rek ma baal la waa yi ne ko laa ilaha illa teg ma baal rek ngir yàlla mu ne ko baaluma la baaluma la de li tax daal ma baala tàndarma bi nga lekk mooy sama doom bu jigéen bi nga xam ne dama koo yàgg utal jëkkër ñëpp di ko daw dafa gumba tëx lu muuma lafañ boo ñëwee daal ma may la ko nga ma baal la bis bu ñu takkee sëy bi baal naa la waaj daal ne ko xaaral ma dem wax te waxtaan ak sama yaay mu dem wax ko yaam yaam ko looy doyee kooku mu ne ko yaay ma jël kooku moo ma gën ma dem ci yàlla yóbbaale bàkkaar yóbbaale àqu nit ndax ku yóbbaale àqu nit yowmal xiyaam ci benn dexu deret ngay féey moo tax bu ñu yarul nit ñi ci diine billaahi wallaahi bu yeboo ñu ut président wu américain ñu di ko fii du dem du dem parce que problème bi problème mu jikko la jikko yi ñoo yàqu koo fi jox dara mu lekk ko tabaxe ko ay kër takk ci ay jabar ut ci ay tool ut ci ay auberge ana sunu milliards yi ñun waa Sénégal li ñuy kaas ana milliards yi te xam nga lu ci gën a dangereux mooy bu ñu sàccee alal ji ba pare duñ ne sàcc de lu ñuy wax détournement wala ñu ne lan bien mal acquis te sàcc bi bu sàccee ñaari peeru daal ñu dur ko ba muy bëgg dee ne dafa sàcc waa ji sàcc milliard ñu ne bien mal acquis wala détournement loolu du sàcc la sàcc la rek ku jël loo moomul kay da sàcc lu tax ñu koy rafetal parce que kii dafa am doole dafa am ay avocat punkal la kilifa la nuróo ak waa ji dem ci jàkka ji fekk imam bi summi daal la mu jël ko kooku sàcc la kële nag moom sàccul mais daa jël lu mu moomum ah ku jël loo moomul lan li waa doon wax jëttu ko faala wanaam wii ko mbokk yi waa bi mu xoolee lépp mu xam ne takk ndaw sii moo gën mu dem ci yàlla ak bàkkaar bi mu pare mu ñëw ne waaw léegi bàyyi ji pare naa pour nga may ma ko ñu daal takk sëy bi guddi jot ñu dugal ko ci tilli sa indil ko ko ci gëléem doo ko ci tànt indil ko ko bi ndaw si ñëwee ñu muur ko moom moom fi mu nekk ni kay mu ngi mu ngi naqaru xol ndax ku gumba lu muuma lafañ kooku loo koy de foo jëmee moom waa ji bakkaar bi mu ragal nag moo tax mu daal di jël ndaw si parce que bëggul dem ak yàlla ci bakkaar benn tàndarma la lekk benn tàndarma mbetteel mooy bi mu muree ndaw si li mu njëkk a gis mooy gumbawul mu ne papa ji ah yow de da nga ma ne woon kii dafa gumba mu ne ko waaw dafa gumba parce que du xool lu bon da nga ne moon dafa tëx mu ne ko parce que du déglu lu bon dafa muuma mu ne parce que du wax lu bon dafa lafañ parce que mu ne musta def lu bon mu ne waaw lu tax nga may ma ko mu ne damaa xam ne yow mi ragal yàlla lekk benn tànnar ma ragal a dem àllaaxira mu ne yow kii rek mooy nga mérité mu kii moo mën a nekk sa sa jabar mu daal di koy may gis ngeen kon góor googu da doon xoolal doomam bi kan la koy may ba mu gisee borom ci ko ju baax rek nan la def daa di indi bu doon ñun tey la lu ñuy wax ñun kan la ñuy xoolal suñu doom yi xam nga yonent bi dane woon isaara aytum man daw na diin xuluq ñun ñu ne isaara aytum min Italie wala hu visa fa passeport fa saviju lahu kon doomu ndey borom jikko bu rafet day xam àqu boroomam mbokk ñu àndal gratuité incha allah sant ah. borom jikko bu rafet day xam àqi boroomam. làmmiñam ci biir xolam day wax iza kaana allahu qad xalaqani wa rabbaani wa anama fama ajjaruhu bi shukri su fekkee yàlla mooy sama borom. yàllaa ma bind yàllaa ma yar yàllaa ma sàmm kon man mii war naa sant sama borom wa ma ahaqahu bi imaani wa ibaadi kon man dara gënumaa yey ma gëm sama boroom waaye ma jaamu ko wa laysa makaarimul axlaaq an ubaarizahu bil kufri wal isyaan teggin nekkul ne sama boroom defal ma li ba pare ma koy faye di ko mooy mbokk yi tey kenn ci ñun su fekkee lépp lu mu am baayam moo ko defal naka lay jàppe baay jooju da koy foye wala da koy fonk su fekkee yow lépp li nga am sa borom moo la ko defal sa dund sa lépp kon lan moo la war mooy nga sant ko jaamu ko léegi nag sa xol moo lay wax ne yow bu fekkee yàlla moo la may lii kon waroo jaamu waroo jàkkaarloog yàlla di ko moy abadan loolu nag kan moo koy xam mooy borom jikko bu rafet wa inna zal xuluqil karim bu fekkee borom jikko bu rafet yaarifu xaqa walidayhi doom ji juddoo ci kër gi ñu yar ko ci jikko ju rafet day xam àqu way juram wa inna zal xuluqil karim borom jikko bu rafet ya arifu xaqa waaliday day xam aqi way juram fekkee sa jikko rafet na foog nga respecté sa ndey sa baay munoo am jikko ju rafet fekk sa ndey sa baay musuwaar ageté nga leen def sooy wax ñoom da taxaw di leen gëdd di leen harcelé sooy wax ak ñoom dangay jàpp ci sa ndigg sooy wax ñoom dangay ngay walla wala da tëdd nelaw ñoom ñu lay liggéeyal loolu borom jikko bu rafet mun ko nekk soo amee jikko bu rafet dangay ngay déggal sa ndey ak sa baay alxuraan moo ñu wax loolu wa qadaa rabbuk an la taabudu illa iya bil walidayni ihsanan yàlla nee na man ginnaaw ba ma paase ginnaaw ba ma paasee man yàlla sa ndey ak sa baay laa ci teg garaat boo mën a am ndomba boo mën a takk noo mën a toll sa ndey ak sa baay grade boobu faale ko mbokk yi yonent yàlla musaa dafa Moussa wax yàlla yàlla dinaa dugg àjjana yàlla ne ko waaw mu ne yàlla damaa bëgg nga wan ma kan laay àndal pour dugg aljanna yàlla ne ko Moussa dangaa bëgg xam kan mooy sa àndandoo biir aljanna mu ne ko waaw yàlla ne ko taxawal si buntu kër gi ku la njëkk romb rek moom la Moussa taxaw rek benn xale bu góor daal di koy romb mu ne kon de kii la waaye duma dëpp lu dul waa ji dinaa xam lan la def ba nekk sama àndandoo biir aljanna musaa topp waa ji waa jaa ngi la gàddul benn flèche ak fet ak benn mbuus waa ji ñëw ba dugg ci benn kër Moussa di ko xool waa ji dugg ci benn néeg Moussa di ko xool mu génne fa benn basang Moussa di xool mu ñëw lal basan bi ci ëttu kër gi dugg ci biir néeg bi yenu fa benn màgget bu jigéen teg ko ci kaw basan bi ñëw tekki mbuus mi di tekki di dind ci mbuus mi di coppati di jox màgget mi muy lekk bi mu lekkee ba pare mu dem indil ko ndox mu naan bi mu naanee ba pare mu teg pot bi daal di yenuwaat màgget bi dugal ko ci biir néeg bi daal di dellusiwaat takk mbuus mi yenuwaat fett yi ak flèche bi jubluwaat àll bi mu romb Moussa ci buntu kër gi mu taxaw musaa daal di koy laaj benn laaj ne ko ndaw si nga doon jox mu lekk bi mu lekkee ba pare nga jox ko mu naan lan nga bokk moom mu ne ko innaha ummi sama yaay la sa yaay la mu ne waaw mu ne loo ko doon jox mu ne yàpp foo jëlee yàpp bi mu ne saa yu ma xëyee fajar damay génn dugg àll bi rey ay pitax wala ma rey ay njombor lakk ko ba mu ñor ñëw jox sama yaay mu lekk mu ne soo ko joxee mu lekk ba pare lan la lay ñaanal mu ne dina yëkkati ay loxoom ne allahumma ij'al ibni haza ma musa ibnu imrana fil janna yow yàlla sama doom ji yal na nga ko booleeg musa doomu imrana ci biir aljanna xam nga lan la lan la musa wax xale bi dafa jël loxo ndeyjooram daal di fëgg mbaggu xale bi ne ko abshir bigal kontaanal fa ana Moussa man mi maay Moussa wa anta rafiqi fil janna yow yaay sama àndandoo biir aljanna mbokk julit yi xale bu góor boobu fan la amee aljanna mbokk yi xale bu góor boobu fan la amee aljanna ci ñaanu ndeyam kon borom jikko bu rafet li muy njëkk a def mooy day respecté ndeyam ak baayam mais xam ngeen ne tey génération bi saa yoo fekkee maire bi une di du matin mu taxaw ci buntu kër gi soo ko ne maire looy def fi mu ne la ayda moo tëb fenêtre moom lay xaar ba ñëw saa yoo fekkee paa bi ci buntu kër gi ne ko looy def fi mu ne la ngañ moo mandi mu ngi ci biir de ku dugg mu dóor la bañ nañ ko ba dañu ne jamono bi way jur yëpp tiit kenn sa xel dalatul kenn sa fit toogatul lu tax parce jikko yi ñoo yàqu wa yaarifu ma bihima min jamil borom jikko bu rafet day xam àq way juróom xam ay way juróom lan lañ ko defal ci lu rafet lan lañ ko lebal benn waay am na alal rek ñëw ne ndeyam ak baayam indi leen benn cahier cent page ak bit ne leen wax leen lépp lu ngeen mas a def rek ma fay leen ah! papa ñu ne ko déet waay mu ne ko mani papa bul bàyyi dara lépp lu sax xel ñëw rek waxal ma fay la papa ji ne ko demal nga wax sa yaay ba pare su sa yaay pare nga ñëw ci man mu ñëw ci yaayam ne ko yaay mu ne ko ah mu ne ko bon dama bëgg lépp loo ma mës a defal nga wax ma ma fay la ko tey yaa ñu ne ko doom déet waay mu ne ah kay parce que am naa ko mën naa ko amoon ngeen benn théâtre bu ñuy tuddee du mën lépp amoon ngeen ko keroog bañ ko dóoree ci kaso bi la xam ne mënul lépp kii tamit ne mën naa lépp yaay ji ne ko déet waaye mu ne ko lépp laa mën waxal lépp loo ma mës a defal ma fay la yaay ji ne ko wax léegi man li ma bëgg mooy sa biir bi ñu ubbi ko ma dugg ci biir nekk fa juróom-ñeenti weer génnaat loolu rek laa bëgg bëgguma benn xaalis bëgguma chèque bëgguma dara nañu ubbi sa biir bi rek ma tëdd fa ba ma am juróom-ñeenti weer ma génn loolu ñun ñu fi toog fii kan moo ko mën léeg-léeg ma wax jigéen yi encadré balaa ngeen di xam seen yaay ngeen dem salle d'accouchement ngeen taxaw di déglu nit balaa muy xam ndeyam mu egg salle d'accouchement mu taxaw fa 30 minutes mu dégg yuuxu yi mu dégg salleeru yi mu dégg jàmbat gi mu dégg jooy bi soo yegsee ci kër gi bu la sa yaay nee baleel raxasal duus bi bu fekkoon ne sa sikkim bi dafa weex sax bu la sa yaay ne raxasal duus bi dañ ko raxas waaye sunu jikko yee yàqu moo tax comme du ñu respecté suñu borom du ñu respecté suñu suñuy ndey ak suñuy baay da ngay gis xale yu góor yi tuddee seen papa Ablaye Ndiaye booy booy wax leen ndànk quoi parce que Ablaye Ndiaye a ngi ci biir kër gi quoi booy pa bi dafa lakkale quoi. xale jigéen yi lan la ñuy wax waaye mère bi yal na dee ba muy noppalu ak kanamam parce que jikko yee yàqu yi ñoo yàqu mbokk yi. wa inna zal xuluqil karim yaarifu xaqa jiraani borom jikko bu rafet day xam àqi dëkkandoo. nit mu jikko mun ta rafet ba pare fekk dëkk yi duñu am jàmm xoolal kër goo xam ne waa ji bi muy toxu koñ bi lañ doon wàcce kaamil di sant yàlla dëkkoon nañ ak benn waay génn na àdduna yàlla na ko yàlla yërëm waa jaa ngi leen liggéey aéroport avion yi fi ñu leen di solee kérosène foofu la waa ji doon liggéeyee gis ngeen tenue bi muy sol mook dàll yi ñoo ànd suy ñëw ak otoom ci koñ bi la ilaha illallah ñëpp ay jóg taxaw téye seen doom yi léeg mu mbëkk birig yi birig yi ñaata la ma fay ko léeg mu rey ginaar gi ginaar gi ñaata la ñu ne ah yéen kii moom bunt gi këng këng tël ah! ñun de suñu gis ku mel ni yéen dëkk ngeen nag borom doole de waaye xoolal benn bis ndeysaan mu xëy liggéey rek gaz yooyu mu indi ci kër gi gaz bu tàkk mbindaan mi lakk jabar ji lakk doom yi lakk dëkkandoo yi daw ñëw dëkk dëkkandoo yi di fay safara si lakk ñu woyu ko ñu ne ko sa kër gaa ngay tàkk mu ne mais foofu ñemewu ma fa dem billaahi ñemewul ñëw ci koñ bi ndax ñëw na fekk ñëpp lakk mbindaan mi dee na doom ji dee na jabar jaa ngi ci sukuraat dëkkandoo yi ku nekk ñi seen mbagg yi ñi seen bopp yi ñi demoon di leen dimbali ji xoolal nit day def lu rafet ci ay dëkkandoom oh. yonente alayhi salaatu wasalaam nee na jaaru suu qita'atun min an dëkkandoo bu bon doggitu safara la dëkkandoo bu bon gis nga bu ñu xamee nit bu deewee ñu xam ne ku bon la woon ñu suul ko fii yonente nee na bu kenn indi ku baax di ko dendal di ko ko dendale parce que suñ koy ci bàmmeel dóor yi dana déborder ba mu laal dëkkandoo bi bon baaxul yonente bi nee na aljaar qabla balaa ngeen di dëkk ut leen dëkkandoo balaa ngay dëkk ci koñ ñëwal ci koñ bi nga laajte kër gi ku fi dëkk kër gi ku fi dëkk fii lan la suñ la nee baari gis naa benn waay boo xam dañ ko may dañ ko may benn kër une semaine muy waaj a toxu benn waay ñëw ubbi baar en face kër gi mu jaay kër gi ne bëggatuma ko ñu ne ko lu tax mu ne baar sama wetu kër man mu ne man mun naa téye sama bopp mais sama njaboot ah ñun xoolal sunu bopp balaa ngay kontaan borom baar bi ñëw may la 10000 rek daa jëfuwaay xoolal baar baar euh, sax baar bisu tabaski bi passé lañ ko ubbi bisu tabaski bisu tabaski lañ ubbi baar bi te xoolal baar bi dañ fa dañ fa yoon nit ñu tëj ko bi ndeke baar bi amul këyit waa ji nekk ci suuf di lijjanti di lijjanti ndekk bu fajar jotee mu jënd kabiyo mu mburu mburu bu faay génnee jàkka rek ku nekk mu dóor la 2 kilos booy fooy macha allah mu xëy ubbi baar bi kenn ñemewul wax ko ëmb sa sànqal du mburu moo leen gënal yàlla fi mu nekk ni bu benn waay ñëwoon ci cité bi def fi lu bon ay 10 000 am la yor wala kilo mburu wala paquet suukar rek paa bu ne tëll rek mu ne la jàpp maire bu ne tëll mu dóor la 10 000 wala 1000 francs da ngay est kii est est-ce ci lu bon est que ci safara nañu xoolaat suñu bopp nit day rafetal ak ay dëkkandoom yonent bi alayhi salaatu wasalaam dénk na nee na jibril dañul di ma dénk ma zaala jibril yusini bil jaar hatta zanantu annahu say warrisu jibril dañul di ma dénk man muhammad naan ma fonkal dëkkandoo fonkal dëkkandoo ba ma yaakaar ne bu ma deewee sax sama dëkkandoo daf may doon kon boroom jikko bu rafet boroom jikko bu rafet day fonk ay dëkkandoom day xam seeni àq du leen lor ci ay xew yu mu am da ngay gis benn waay bu am xew takk ay rajo takk ay baaf ñëw ba ci fenêtre jàmbur yi wala ci fenêtre jàkka ji mu dóor fa musique bi gis naa mariage boo xam ne bi ñuy def mariage bi am ku gaañu ci koñ bi chef de quartier bi gaañu ñu ñëw ne leen asalaamaaleykum ñu ne waaleykum salaam ñu ne femme bi chef de quartier bi de dafa décédé mu ne ba ci lan ñu ne ko dañoo bëggoon musique mu ne il n'a pas question kenn du ko arrêté parce que benn bés bi laa am benn bés la gars yi di musique ba ñu suuli góor gi ba ñëwaat ñuy musique ba jant bi so est que loolu mooy dëkkandoo loolu mooy loolu mooy diine te dëkk bi yëpp loolu la nit ñoo xam ne xamuñu seeni dëkkandoo ku nekk sa bopp rek moom man maa moom fii ah, fii sama 15 sur 10 laa fi avant waaw ma sama 15 sur 10 laa fi respecté lu ma neex def fii sama buntu kër la ah. loolu du diine loolu diine benn waaye am na këram kër gi day génne keppaar gu féex gu sedd dëkkandoo bi wu ñëwee rek lal ba sangam tëdd boroom kër gi war a jaay kër gi mu ñëw ne dëkkandoo bi ah man de dama am problème te léegi kër gi dama ko bëgg a jaay mu ne ko nga jaay ko lu tax mu ne ko dama am problème mu ne ko kër gi nga xam ne man fii laay féexloo bis bu nekk mu ne ko waa mais problème moo tax ma bëgg ko jaay mu ne ko lan mooy sa problème mu ne ko nangam ak nangam ak nangam ak nangam la mu ne ko am dama nga fay loolu lépp mu ne waa lii nag mu ne ko demal tey boo jaayee kër gi bu keneen ñëwee ne du ma fi lal nag du ma fi féexlu nag yow yaa ngi ni bàyyi ma may féexlu fi ma bokk ak yow kër gi xoolal keppaar dafa am Abu Darda këram dafa am ay jinax jinax yi du jeex benn waaye ne ko demal nga indi muus billaahi boo indee muus jinax yëpp jinax yëpp ay daw mu dem àll ba ut muus mu ngand daf ko ci saak di ko indi mu ñëw ba ci wetu buntu dëkk bi rek mu ne waaw muus mi bu ma ko dugalee sama kër jinax yi tëb di génn fu ñuy dugg tontu leen ma dëkkandoo ci yeneen kër yi mu ne kon ma lor samay dëkkandoo mu daal di sotti muus mi rek muus mi daw mu ne naa nekkee noonu ma bañ a lor samay dëkkandoo naa dëkk ak samay jinax <laughs> ñun ñi kan way nangu dëkk say jinax <laughs> <laughs> da ngay dégg mu ne tëmbal ko fa kenn gisu la tëmbal ko guddi la guddi la tëmbal ko <laughs> këppal këppal guddi la këppal dawal dawal dawal ñun noonu la nekk ak suñuy dëkkandoo yal nañu yàlla jubal yërëm na wa inna zal xuluqil karim borom jikko bu rafet day fegal ay lorom dëkkandoom day fegal ay lorom dëkkandoom moom na nangu mu loru mais bu mu lor dëkkandoo bi ba ci biir yi rajo guddi rajo ba ci fëgg miir yi fëgg bunt kër yi otoom ah borom jikko bu rafet wa inna zul xulqul karim borom jikko bu rafet day taxaw ci jafe-jafe ay dëkkandoom suñ ko woowee ci mbégte nañ ko gis suñ ko woowee ci safaan nañ ko gis borom jikko bu rafet yatawaada'u li ixwaanihi almuminin day suufe suufeelu ci kanamu mbokkam jullit yi boo dëkkee ci cité bi te mën fi ëpp fi martaba ëpp fi grade ëpp fi daraja ëpp fi ëpp fi bu mu tax koy nuyu naan ko doo wax ak ñoom boo romee sax am ñoo xam du ñu waxaa nii rek ñu naan parce que kii dafa calme calmul dara alalam bi rek moo tax bëggul wax ak nit ñi bu ñàkkoon léegi daal ne asalaamaaleykum na ngeen def waay léegi loo am daraja am martaba am bayre wàccal ak sa mbokk julit soo duggee ci jàkka ji bu la kenn xàmmee waaye dangay ngay gis foofu sunu jikko yi borom jikko bu rafet day wàcc yàlla day day joxe misaal ci gëléem afala yanzuruna ila al ibili kayfa heure bi afala yanzuruna ila al ibili kayfa xuliqat yàlla nee na xool leen gëléem ni ma ko binde gëléem dafa gàtt wala dafa njool gëléem su bañoon a kan moo koy war su gëléem ne woon man du ma wàccoon ah. ku ma bëgg a yéeg war na nga yéeg ba ci kaw fu ñu koy waree waaye yàlla nee na maa ko wàcce da jàpp ci buum bi xëcc rek mu wàcc nga yéeg wa ila samaa'i kayfa rufi'at xool leen asamaan ni ma ko yëkkatee te xéewal yëpp fa lay bàyyeekoo. wa ila ard kayfa sutihat xool leen suuf li mu nangu muñ suuf lépp lu nit ñi ci lañ koy def lépp nit ñi lépp luñ soxla ci suuf lañ koy def yàlla day joxe misaal yooyu pour nit ñi ñu mel noonu. wa ilal ard kayfa suuf ni ko yàlla tàllale xool leen gëléem xool leen asamaan xool leen suuf. ñii ñëpp li ñuy am am doole jaayuñu ko doomu aadama kon yow bul am doole di ko jaay nit ñi tool tollool ak nit ñi nuyool ak nit ñi waxal ak ñoom demalante ak ñoom loolu mooy diine loolu mooy borom jikko bu rafet borom jikko bu rafet bu dëkkee ci koñ ku mu romb da lay nuyu ku ko woo da lay wuyu ku ko fëgg guddi mu ubbi la ku ko wax sa soxla bu ci mënee dara faj ko dañu am benn dëkkandoo ku yàlla ma ne woon la mu jékki-jékki ndeysaan benn bis rek àdduna jàpp ko mu tëdd guddi amul dépasse lu dul mille francs ci la war a ndékki añ ci mu ne jabar ji mille laa am tey dama lay jox 3000 yi su ma dawee xëy dem liggéey ba ma lijjanti naa la yónnee waat jabar ji ne ko 3000 yi duma ko laal mu ne ko dimbali ma rek ba jabar ji téye 3000 yi ñu tëdd tuuti rek mu ubbi rek muy dëkkandoo mu ngi gàddu doom ci doom jaa ngi xëm mu ne ko dama lay ab 2000 pour mu yóbbu xale bi hôpital mu ne jabar ji diw mu ne am ah, mu ne ana 3000 yi mu ne mu ngi nii mu ne indi 2000 yi mu jël jabar ji de xool xulli ko ay bët mooy mooy amuñu lu 3000 nga koy joxe rek ñooñu dem jabar ji ne ko yow da xam nga li nga def mu ne ko kii doomam a ngi waaj a mu ne ko sama yoon nekku ci man ñu dem mu jël 2000 yi jox waa ji waa ji yóbbu doomu hôpital ñu tëddaat tuuti am ku leen fëgg mu bi benn waay taxaw ne ko fi may kër Bakary mu ne waaw mu ne man la doomu diw sama papa xam nga bi mu gaañoo damaa ñëw war a ñibbi sama yaay ne ma Casamance laa jóge nii mais sama yaay defe ne bu ma dem aéroport lu dul naa jaar ci yow ba pare jël say contact doog a dem ñooñu seen papa dafa feebaroon ñu jëlee ko Casamance indi ko Dakar mu hôpitalisé ko di ko jox lekk di ko jox naan ba góor gi daal di gaañu léegi ñu téléphoné doon ñu bi mu ñëwee dem Casamance yaay ji ne ko balaa ngay ñibbi jaaral ci diw ndax dakaar moo ñu fa nekkaloon amuñu fa benn mbokk waaye moo doon topp toppatoo sa pap añ ak reer ak ndekki musulman ki balaa ngay dem na fa jaar mu jógee Casamance di ñëw mu guddee mu ñëw fekk waa ji tëdd mu fëgg ko wax moom ba pare jël numéro téléphone am jël adresse bi daal koy nuyu bokkal ko xaalis ne ko maa ngi dem ba ma demee naa la woo waa ji dem mu tëj kër gi ubbi ñaata la joxe woon ñeenti téeméer ñu jël ñu door ko 2000 20000 1000 francs bu nekk ñaata lay indi yàlla moo wax dëgg man jaa bil hasanati falahu asaru am saaliha ku ma lebal benn yàlla nee na ma fay la fukk waa ji 2000 la joxe ñu fay ko 20000 mu ne jabar ji ah gis nga de yàlla ñëw na wax naa la gëmal yàlla ba sonn jabar ji da doon def bopp neen fa la jógee di muuru ba tey jii ma toog kon doomu ndey borom jikko bu rafet day tolloo ak ay mbokkam borom bi subhanahu wa taala nee na wa saari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha alsamawatu wal ard uiddat lilmuttaqin ajjana jële ngeen di dégg ajjana jële ngeen di seen demagu leen fa yàlla nee na maa ngi ko dencal borom jikko yu rafet yi ajjana ku sa jikko rafetul doo fa dugg ajjana tabax bi ko yàlla tabaxee ba pare yàlla da koo miire benn miir miir baa ngi tudd makaarimal axlaaq jikko ju rafet ku amul jikko ju rafet doo dugg àjjana mbokk yi lii lan leen doon fàttali di ko fàttali suñu bopp waxtaan wi li ci jub ci yàlla la bàyyeekoo li ci dëng ci man la maa ngi leen koy jéggalu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu wa rahmatullahi